الرحمن الرحيم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 buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ci mbirum jigéen ji nga xamante ne dafa am ci mbalaanam boo xamante ne def ci gis mbërëgam ndax dana maanaam jullee ci jul ci mbalaan booba waaw wala déet te li nga xamante ne moom lañ ci gisoon moom mooy ne dagan na ngir xadiisu sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha bi nga xam ne moom la ñu gisoon bi nga xam ne loolu la doon wax naan ma kaana li ihdaana sawbun waahidun tahiidu fiihi fa idaa asaabahu shay'un min damin min damin qaalat bi riqihaa fa qata'athu bi dhufrihaa mu ne kenn ci ñun doonu ko woon ñeel lu dul ab mbë mbërëg maanaam benn yére boo xamante ne ci la daan gis mbërëgam waaye saa yoo xamante ne laal na ko maanaam am na lenn lu ko laal ci waa ci deret rek moom da daan jël euh, ak loxom mu daal di ciy def tuflit bi nii daal di koy xoos bu ko defee mu daal di deñ maanaam mu xoos ko ak weewam yi gisoon nañ ci xadis boobu kon gisoon nañ ci ne loolu dagan na mën naa nekk waaye ci kaw bu fekkente ne nga am benn yére kese loolu moom moo taxoon mu dagg maanaam mu loolu ci loolu lay ràññeekoo ko waaye su dul loolu rek day daal di nekk loo xam ne nga daal di sol beneen yére boo xamante ne moom ngay gisee mbërëg beneen yére boo xamante ne yeneen yëre yi wuuteeg yére yi nga xamante ne moom ngay jullee loolu day nekk day daal di nekk lu kaw a ràññeeku gisoon nañ ci baabu taybi lil mar'ati 'inda ghusliha min al mahid buntuk maanaam buntuk ak tayb mooy gëtt ñeel jigéen ji faf cangaayam gi nga xamante ne moom mooy cangaay gi nga xam ne moom lay def saa yu gisee mbërëg ba noppi <coughs> loolu gisoon nañ ci hadith sayyidatu ummu atiyya radiyallahu ta'ala anha mu lim yi nga xamante ne moom lañ leen doon tere saa yoo xamante ne dañ koy dañuy euh, dañuy tënj ba ñu waxoon nit liñ le bokk na ci liñ leen tere moom mooy tënj képp ku génn àdduna lu ëpp ñetti fan ba mu def su fekkente ne boroom kër la kooku moom dañ ko tënj ñeenti weer ak fukki fan te loolu insha allahu taala dinañ ci ñëwaat léegi ci wàllu masala yi maanaam ndax ci ëmb dana gis mbërëk waaw wala déet naka noonu bokk na ci liñ leen di tere ci jamono jooju moom mooy di tusngalu moo xam dafa maanaam daka daan def waaw wala déet wala boog aajo woo na ko waaw wala déet wala boog ñuy parfumé wu di gëttu ak yeneen ak di sol yére yoo xamante ne day ràññeeku lu demee nekk yére yi ñuy cuub yi ba mu def yi nga xamante ne ta ñàkk wala boog nga xamante ne cuub ga dafa woyof comme yi nga xamante ne ñoom ñooy euh, moom la tuddee saw ba af bin ak yeneen ak yeneen yi nga xamante ne ñoom lañ leen doon tere te dañ leen doon tere itam ñuy topp ay janaasa maanaam moom mooy ñu topp ay néew gisoon nañu tamit xadis euh, buntu baabu dalkil mar'ati nafsaha idha tatahharat min al mahid wa kayfa tarsilu wa ta'khudhu fi rufasamma mastakatan fa tattabi'u athara ad-dam buntu jonj bi nga xamante ne moom la jigéen ji di jonj boppam saa yoo xamante ne dafay laabal boppam wala boog dafay laab ci euh, dafa laab ci euh, mar mbërëg ak ana naka lay daal di sangoo ak it jël benn morso boo xamante ne dafa am misk euh, bu ko defee mu topp ci jeexitalu deret ji gisoon nañ ko hadith sayyidata Aisha bi radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne moom la ansariya bi radiyallahu anha ñëw mooy sayyidat Asma bint Shukal radiyallahu anha di laaj yeneen yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci wàllu ma raxasu maam ak cangaayoom bi nga xam ne moom lay sangu ginnaaw mbërëg bi bu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko xudi firqatan min miskin fatatahhari biha na nga jël ab morso boo xamante ne da ciy def misk maam day ànd ak misk bu ko defee nga laabloo ci ba nga xamante ne moom la nekk di ko laaj ba mu ko waxee ñetti yoon ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kayfa tatahhar ana naka laay laabloo ci mbir mi mu ne ko tatahhari biha laabloo ci mu ne ko kayfa naka mu ne ko waaye subhaanallah tatahhari subhaanallah tatahhari maanaam loolu am na beneen jàngat buñ ci fàtte woon mooy ne baatu subhaanallah dañ koy jëfandikoo ci ngir yiimu maanaam tamit ne ci ay xaal yoo xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf koy jëfandikoo saa yoo xamante ne léeg-léeg mbir mu jaaduwul bu amee léeg-léeg wala loo loolu léeg-léeg dañ ci jëfandikoo baatu subhaanallah ak mbir moo xamante ne nit ki nga xamante ne moom lay waxal dafay am lu mu réere mu ne ko subhaanallah daa day koy maanaam ngir mën koo corriger ngir mën koo jubbanti comme ni nga xam ne noonu la waxe woon sahaaba yi radiyallahu anhum ku mel ni sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu ne ko subhaanallah innal mu'mina la yanjus maanaam subhaanallah aji gëm ji moom du sobew ak fii tamit mu ne ko subhaanallah tatahhari maanaam subhaanallah waaye laabloo ci way day nga sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha nee na ma daal di koy bijji mu jëm ci man ma daal di koy wax ne ko toppal jeexitalu deret ji loolu la wax gisoon nañ tamit baabu ghaslil mahiid buntu raxas bi nga xam sangu gi nga xamante ne moom la kii nga xam ne mooy gis mbërëg di gis ñu gisoon ci jëmmi xadiis bi nga xam ne moom lañu gisoon tamit ci buntu bi weesu ñu gis bu baabu imtishaatil mar'ati 'inda ghuslihaa min al mahiid buntu ki nga xamante ne moom mooy ci gis mbërëg euh, maanaam ki nga xamante ne moom mooy jigéen ji ji bu waree sangu ci cangaay ak mbërëg raxma euh, peñe gi nga xamante ne moom la war a peñewu loolu gisoon nañ ci hadith sayyidat bi radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf koo bàyyiloo woon umra bi nga xam ne moom la tàmbalee woon mu ne ko sa umra bi bàyyi ko te nga def li nga xamante ne euh, te te nga négandiku te insha allahu dinañ gis ne daf ko wax ne ko na aj waaye li nga xam ne moom moo ci aju waaye daf ni ko woon mu daal di firi bopp bi te mu peñewu te mu daal di téye boppam wëllif umra bi te kon gannaaw gi ci la ko soppi def ko ab aj loolu moom moo tax bi nga xamante ne ci la noppee mu nee na euh, mu daal di tàmbalee di def aj gi ci la digalee sayyid yenente bi sallallahu alayhi wa sallam digalee sayyidna abdurrahman ibnu abubakar radiyallahu taala anhuma euh, mooy guddi gi nga xamante ne mooy laylatul xasaba ci la ko digalee mu daal di jóge ci mu daal di ànd ak moom ngir mu mën a mottali umraam yi maanaam li nga xam maanaam mu mottali ajam bërëb li nga xamante ne moom mooy place umraam ci mboolem place yi nga xamante ne waroon na fa dellu gis léegi nag ñu daal di gis baabu naqdil mar'ati sha'raha 'inda ghuslil mahid buntu firi gi nga xamante ne baabu buntu al naqdil mar'a firi gi nga xamante ne moom la jigéen ji di war a firi sha'raha ay boppam maanaam ay karawam inda ghusli faf cangaayeg euh, euh, maanaam fii dafay leeral maanaam laaj bi mooy ndax ki nga xamante ne jigéen la bu fekkente ne dafa gis mbërëg bu waral mu léttu woon fekk mu léttu ndax dafay daal di firi ay léttam waaw wala déet li nga xamante ne moom moo ko wuutale ak bunt bi nga xamante ne moom la weesu mooy ne buntu bi weesu daf doon wax peñewu bi maanaam moom mooy su fekkente ne amuloo woon ay litt ci sa karaw tamit nga daal di peñewu ngir euh, boo jëlee ndax bu peñe day tax bopp bi ubbeeku maanaam bopp bi fireeku ci anam goo xamante ne bu ci ndox mi duggee ndox mi day gën a gaaw a laal bopp car maanaam cosaanu karaw yi bu boobaa day daal di laal bopp yi day daal di laal der bi loolu moom moo tax mu daal di noose buntu boobu ngir war a leeral li nga xam ne moom mooy aju ci wàllu euh, peñewu waaye fii nag dafay wax ci li nga xam ne moom mooy li aju ci wàllu euh, létti firi yi nga xamante ne moom lañ ko war a firi ndax war na waaw wala déet comme ni nga xamante ne noonu lañ ko waxe woon li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñoom dañoo ba dañ li ëpp ci ñoom dañoo daganal ne loolu mën naan maanaam nekkut farata ah sopp rek lañ ko def maanaam dañoo sopp rek nit ki firi euh, lëttam waaye fas maanaam euh, firi ko nekkul farata ngir xadis bi nga xamante ne moom moo nekk ci saxiixu imaamu muslim rahimahullahu taala bu sayyidat ummu salama radiyallahu taala anha yaa men dafa ne yenente bi sallallahu inni imra'atun ashuddu dhafra ra'si afa anqudhu li ghusl al janaba Eh, yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam man di jigéen laa joo xamante ne damay daal di takk sama bopp sama karaw bopp yi maanaam daf koy takk takkaay bu dëgër létt yi da dëgër ndax damay daa dama ko war a firi saa yoo xamante ne damaa war a sangu sangaayal farata ngir janaaba te am na ci riwaaya boo xamante ne ba tey mi ngi ci sahih imam muslim daf ni ko lil haydati wal janaaba ngir eh, bu ma gisee mbërëg wala boog janaaba yeneen ci bi a alayhi wa ko déedéet innama yakfiki an tuhaffil ma'a ala ra'sika salasa hasayatin thumma tufidil ma'a ala sa'iri thumma tufidil ma'a ala sa'iri jasadika fa idha anta qad tahurti maanaam li nga xam ne moom moo lay doy rek moom mooy nga daal di jël sa karaw bopp bi maanaam sa bopp bi nga jël ñetti ndox ñetti tibb nga daal ko ci sotti te loolu gisoon nañ ko ci bi ñuy gis bu ka kitaabul ghusl ne li nga xamante ne noonu la koy defee rek moom mooy day daal di jël lox euh, tibb bi sotti ci wàllu ndeyjoor bi ginnaaw gi mu dalaat tibb bi sotti ci wàllu càmmoñ bi ginnaaw gi mu jël tibb sot ci digg bi ginnaaw ga nag su paree rek loola mu ne mu daal di sotti li ci def lépp ci yaram bi bu boobaa daal dinay nekk koo xamante ne ku laab la maanaam ci kaw loolu ci la ñu xamee ne loolu du farata wuuteeg li nga xamante ne moom la lenn ci xanaa bi lay di wax rahmatullah alayhim waaye comme niñ ko gise woon tamit suñu jotaay bi weesu moom mooy al imam ibnu qudamata al maqdisi rahimahullah nga xamante ne moom kilifa la gu mag ci kilifay xanaabila yi rahmatullah alayhim moom ci al mughni dafa wax ne rahimahullahu ne loolu moom du farata kon maanaam li nga xamante ne moom la jublu kon ci buntu bi ala kulli xaalin moom mooy ne su fekkente ne jigéen ji dafa amee kar dafa dafa war a léttu dafa léttu moom du daal di firi bopp bi lu am na nag loo xamante ne ci jotaay bi weesu leeraloon nañ ko ci ay tënk moom mooy su fekkente ne masalan létt yi dañ koo daal di jël takk ko ba mu dëgër ba nga xamante ne day tere euh, karaw gi ndox mi laal boo bopp bi bu boobaa faawu dañ koy daal di firi wala boog mu nekk loo xamante ne dafa dañ koo ñaw ak ay ay buum maanaam moom mooy comme létt yi nga xamante ne dañ koo ñaw ak ay buum amma li nga xamante ne moom mooy lu xamante ne dañ koo def lu demee nekk greffage ak yu mel noonu loolu moom ala kulli xaalin dañ koy dindi bu fekkente ne ndox mi du day tere ndox mi yegg ci cosaanu bopp bi maanaam bu dee dañ ko ci teg ndax lan ndax dafa xaram waaw loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo moom moo tax euh, dégg nga mu daal di wax na qaala bil isnaad imaam Buxaari rahimahullahu taala kon tekkale buntu bi ak buntu bële donte jëm ñi xadiis boobu lay daal di indiwaat ci beneen anam waaye ngir mu leeral rek ne Euh, buntu bee wàllu koo xamante ne léttuwul la waaye nag karaw gi euh, jigéen ji dañuy soq mu peñewu ngir karaw gi mën a mën a féex bu ko defee buy euh, sangu sangaayal farata ndox mi mën a yegg ci cosaanu bopp bi waaye su fekkente nag fii nag buntu bi mu nose ko ngir wane ne bu dee nag dangaa nga amee ay létt moom da koy firi te loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy li ràññeeku waaye loolu yëpp dafa nekk loo xam ne rek lu ñu sopp la mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwalil kitaabi ilayhi haddasanaa Ubayd ibn Ismaa'iil te moom mooy Abu Muhammad Ubayd ibn Ismaa'iil al-Qurashi al-Hubari rahimahullah dakkantalam mooy Abu Muhammad moom waa Kuufa la rahimahullah waaye dëgg dañuy wax ne Ubayd maanaam daf koo gën a siiwee waaye turam Abdullah la am na tamit ñuy wax ne Ubaydullah moom mooy turam waaye ni mu gën a siiwee moom mooy Ubayd ibn Ismaa'iil mi ngi génn àdduna deux cent cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom Ubayd ibn Ismaïl bi am na benn mbir boo xamante ne jar naa xam ci moom mooy ne moom bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom la ñu tuddee euh, afraadul Bukhari maanaam nga xam ne imam al Bukhari rek moo wiitu ci ñoom moom rek moom moo solo ci ñoom euh, moo tax genre bi ñoom dañ naan tafarrada bihi bihi al Bukhari wala bokk wa huwa min afraadil Bukhari noonu la ñuy wax maanaam kon moom imam al-Bukhari rek moom moo solo moom euh, te quarante-neuf hadith rek la solo moom ci mboolem Sahih bi bii moom muy bu njëkk bi kon insha allahu taala war nañ ko gisaat quarante fois dégg moom mu ne qaala haddathana Abu Usama te moom mooy Hammad ibn Usama ibn Zayd al-Qurashi rahimahullahu taala moom tamit waa Kufa la comme ki nga xamante ne moom mooy sëriñ bi Ubayd ibn Isma'il Abu Muhammad rahimahullah moom uh, al imam bi muy ibn Usama ibn Zayd rahimahullah moom comme li imam al-Ajli wax rahimahullah nee na mi ngi génn àdduna deux cent unième année ginnaaw gàddaay Yonent alayhi wa ki nga xamante ne moom moo ko moom Muhammad ibn Isma'il ibn Ali al-Abbasi rahimahullahu ta'ala waaye imaam al-Bukhari rahimahullah moom dafa wax ne ci weeru zulqaada la génne adduna amma imaam al-Ajli moom daf ne ci weeru shawwal la waaye ala kulli haal ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ne ci deux cent unième année bi la ginnaaw gàddaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk mi ngi am juróom ñett fukki at mooy quatre-vingts ans loolu la amoon rahimahullah mu ne moom kon mu bokkoon ci imaamu waa Kuufa yi rahimahullahu taala mooy Hammad ibnu uh, ibnu Usaama nga xamante ne uh, uh, borom maanaam ci ci ci kilifa yi la bokk ci imaam ci imaam yi la bokkoon ci Kuufa ci jamonoom rahimahullah donte dafay def tadlis waaye ku bari woon xadis la tamit nekkoon koo xamante ne dañ koy taggee ne saa kaana saahibu sunna ah ne moom kat borom sunna la rahimahullahu taala Euh, moom nee na bind naa ci sama baaraam yi ci sama ñaari baaraam yi bindee naa ci ñaar téeméeri junni maanaam nga xam ne kon moom bind na ko ci baaraamam yi rahimahullahu taala euh, kon euh, moom ku màgg la ci kilifay guufay mu a an Hisham te moom mooy Hisham ibn Urwata ibn Zubair ibn al radiyallahu taala anhum moom tamit gisoon nañ ko mooy abul munzir dañ ko abu abdullah tam dañ ko abu bakar moom ñetti dàqantal yooyu la am moom mi ngi génn gane adduna soixante et ane année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi génn adduna cent quarante-quatrième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa moom tamit bokkoon ci kilifa yi waa madinatul munawwara ala saakiniha afdalus salaatu wassalaam nekkoon sëriñ ci imaamu malik rahimahullah mu ne an abihi jëlee na ci baayam ñoom ñëpp tamit maanaam li ko dalee ci Hamma ci Abu Usama te moom mooy Hammad ibn Usama ibn Zayd al-Qurashi ah, ba ñi ci des ñëpp ñoom ñëpp waa ashaabu kutubu sitta solo nañ seen ay hadith amma Ubayd ibn Isma'il moom rek la maanaam moom la imam al-Bukhari wéetoo rahimahullahu taala te doo fekk hadith am ci kutubu sitta ludul ci saxiix imam al-Bukhari te 49 hadith la ci am te hadith bi moom mooy bi ci njëkk. moom kon Hisham ibn Urwata an mu jël ci baayam muy Urwata ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn al-Qurashi rahimahullah wa radi radiyallahu ta'ala anhuma moom mooy Abu Abdullah mooy dakantalam mi ngi génn adduna comme niñ ko waxee ci njàlbéenu xilaafatu Sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu ci ñaar fukkeelu at ak ñeent ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn adduna juróom ñeent maanaam mooy quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon ci fuqaha as-sab'a juróom ñaari borom xam yu mag yi nga xam ne ñoo nekkoon madinatul munawwara ala saakinihaa afdalus salaatu wassalaam nekkoon jaamukatu yàlla bu mag comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon nekk koo xamante ne ku daan toroxlu la ci jaamu yàllaam comme niñ ko xamee woon ne maanaam bi nga xamante ne dafa amoon problème ci tànk bi maanaam nga xamante ne Euh, tànk bi dafa feebaroon ba ñu ne léegi médecin bi xool ko ne ko faaw dañ koy dagg ba mu ne déedéet duñ ko dagg ci la ko ci la ko waa këram ne ko garaawul mën nga koo dagg ndax da koy bàyyi rek ba muy julli su kàbbaree rek nga daal di dagg tànk bi defar ko def mën nga def lu laa neex fekk mi ngi julli mu daal di bàyyi ba muy julli mu kàbbar mu daal di jël tànk bi dagg ko saj ko defar li muy defar yépp bi mu paree julli la yuuxu ne ay sama tànk bi sama tànk maanaam ki lay doog xamee ni ndekete tànk bi dagg nañ ko maanaam loolu dafay tegtale jeex gi nga xamante ne moom la jeex ci boromam subhaanahu wa taala ak toroxlu bi nga xam ne moom la doon toroxlu ci moom mu ne moom mu jëlee lu bëree bëree bëri ci bàjjanam ci ci ci ci tantam mooy sayyidat Aisha radiyallahu taala anha fii tamit ci moom la jële mu ne an Aisha te moom mooy ummul mu'minina radiyallahu taala anha wa ja'ala al-firdawsa maswaha wa ma'waha moom mi ngi génn àdduna cinquante-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sayyidina Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu moom moo ko jullee comme ni nga xamante ne noonu lañ ko waxee waxaat ko moom mooy borom gëneel yu màgg yi ak jaloore yu kawe yi alquraanul karim wàcce eh, ci sooratu nuur ay aaya ngir leeral maanaam ne moom dafa nekk koo xamante ne ku sell la ku laab la ku set la ku deñ la ci ayib yi nga xamante ne moom lañ koy tuumal sayyidat Aisha radiyallahu taala anha di soppe yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam di soppe képp ku baax bokk na ci mandarga yi wane ni nit ki moom naafiq la moom mooy muy bañ wala boog mu am lenn xeetu tuuma wala boog wax ju ñaaw di muy teg ci sayyidat Aisha radiyallahu taala anha yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko denc fekk mu amee juróom benn at mi ngi sëy di Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam fekk mi ngi amee juróom ñeenti at te loolu yëpp ci weeru Shawwal la amee niki noonu mu ngi daal di euh, génn àdduna cinq maanaam Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy génn àdduna moom mi ngi am fukki at ak juróom-ñett maanaam dix-huit ans ci la am nekk kon gannaaw loola dundaat na yeneen quarante ans yoo xamante ne mi ngi toog ci kaw suuf di jàngale di leeral sunna Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha moo tax jàngale nañu bare bare bare fu nekk adduna ci adduna bi nit ñi dañ fa daan jóge ngir ñëw di jàngee ci moom radiyallahu anha <coughs> ba am na deux mille deux cent dix hadith yoo xamante ne solo nañ ko ci moom imam al-Bukhari ak imam Muslim rahmatullahi alayhima dëppoo nañ ci cent soixante-quatorze hadith imam al-Bukhari wéetoo ci cinquante-quatre hadith imam Muslim wéetoo ci soixante-neuf hadith ci ay hadith sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha moom mu ne kon moom annaha qaalat moom sayyidat Aisha radiyallahu anha nee na xaraj naa génn nañ mu waa fii na di aji matal wala boog mu waa fii na di aji euh, jublu maanaam ngir ne mat na waaye léegi nag ñu ngi doog a jub jublu li hilaali ñeel weeru dil xijjati di borom maanaam mooy dil xijja mooy weeru aj fa qaala ci la waxee nag rasulullahi maanaam booba la ñu tàmbalee nag di waajal ngir génn maanaam ñoom bi ñu génn Euh, loolu la loolu la woon maam ñu commencé waajal nag fa kaala mu daa di wax rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam maanaam loolu dañ ci xamee ni képp koo xamante ne bëgg nga aji dam nga koo war a waajal waaye doo xaar ba aj bi ñu naan ñaata fan ci def ngay daal di përëx përëxee di dem ak yooyu maanaam war naa fekk ne nga daal di koy xam waajal ko jéem a fekk ana naka moom mooy li nga xam ne mooy jaamu yàlla yi wo aju ci wàllu aj gi mu ne mu ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ne man képp koo xam ne ahabba dafa sopp an yuhilla ci mu yëkkati kàddoom euh, tudd boromam subhaanahu wa taala wuyu ko bi umratin ci umra fal yuhlil na ko daal di def maanaam mooy képp koo xamante ne am nga yéene ni a ah, man de damaa war a dem umra ji na nga daal di jóg daal di am yéene bi nga daal am pas-pas boobu fa inni li wér bu mooy man mii lawlaa budul woon an nii naka man kat ahdaytu damaa yóbbaale sama hadiyu maanaam loolu la baat bi te ahdaytu damaa yóbbaale sama hadiyu te hadiyu moom mooy jur gi nga xamante ne moom la ñuy daal di yóbbaale moom la ñuy eh, rend ci kaaba gi maanaam ci ci eh, ci Makka maanaam ca Minan ngir eh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy jox ko ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi ko soxla ñu aajo woo mbir mi loolu ngir jëmmi aj bi moom mooy li nga xam ne moom moo koy waral loolu nag ba nga xam ne sudut woon loolu kon la ahlaltu gin naa ni kon day sama tal maanaam labbayka bi may wax boobaa bi umratin laa koy def dama koy def kon ci umra maanaam moom loolu day tegtale ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam xiraan la la la def waaye euh, bi mu ko defee ànd ak loolu dafa wax ñi ci des nag nañu dindi seen euh, mbir mi bu ko defee maam nañ nañu firi ndax ñoom yoruñu woon seen xaddi wi mu ne waaye su dul woon man li may yóbbaale samay xaddi yu kon dama leen di wax ne man damay def comme yéen maanaam bu ko defee man ma damay daal di def li ñu tuddee tamattu maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne moom la leeral ndax tamato comme niñ ko leerale woon mooy ne dafay fekk ne umra bi ngay def da dugg ci biir ba def umra ba noppi dooga def xaj bi te bu boobaa te du soxla ngay génnaat ba ci miiqaat bi bu boobaa nag nga daal di mën a def sa aj loolu moom mooy euh, tamattu waaye bu boobaa nag léegi hadiyu bi foofu nga koy rendee nee na fa ahal la mu daal di euh, daa di kabbar maanaam daa di yuux maanaam mooy mooy bu ñu naan labbayka allahumma labbayka maanaam euh, wax gi ñuy wax di tudd yàlla borom bi subhaanahu wa ta'ala ci kaw mu ne fa ahal la mu daa di euh, yëkkati seen kaddu di tudd borom bi ba'dhum lenn ci ñoom bi umratin ci umra maanaam moom mooy labbayka umratan maanaam noonu la ñuy wax maanaam balaa nga yegg ci miiqaat bi boo demee ba yegg ci bay dugg ci miiqaat bi ci ngay tàmbalee wax loolu labbayka allahumma um-, um-, umratan waaye wa ahal la ñenn ci ñoom tamit mu daa wa ahal la mu daal di e, yëkkati kàddoom ba'dhum lenn ci ñoom maanaam ci tudd borom bi subhaanahu wa taala ci di ko wuyu bi xajjin ci aj maanaam moom mooy ñeneen ñi dañ ne labbayka xajjan yeneen ci bi nag sallallahu alayhi wa sallam comme dafa def qiraan moom daf na labbayka xajjan wa umra maanaam moom noonu la wax wa kuntu man nag ma nekkoon ana man mimman ci ñi bokk ci ñi nga xamante ne ahal la dañoo yëkkati seen kàddu bi ci aj maanaam lii nag moom mooy lënt lënt bi comme niñ ko waxe woon ci suñu jotaay bi weesu ndax bu ñu xoolee xadiis yi nga xamante ne ñoom ñooy yi weesu yi yu njëkk yi ci bunt bi dañ doon wax ne dañuy dem ñoom aj lañ jublu woon te gisuñu woon lu dul waaye nag ba ñu ci sarif lii mooy teqantal bi mooy ne yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam daf leen di firiloo seen aj gi ne leen def leen ko omra man mii sudul woon ne li ma indaale sama hadiyu kon man mii damay def noonu def omra maanaam kon loolu moom moo tax maanaam mooy mooy euh, maanaam loolu moom mooy teqantal bi insha allahu taala ànd ak ne borom xam-xam yi rahmatullah alayhim wax nañ ci ay wax yu bari waaye teqantal yooyu amaan na insha allah bu ñekkee ci kitaabul xajji danañ leen gis mu ne fa adraka ni mu daal di may dab yow mu arafa bisub arafa te gisoon nañ ne euh, ca sarif la gise woon euh, maanaam muy dugg ci miqaat bi ci la gisee woon euh, ay mbërëgam waaye dañoo toog ba aj bi ba ba aj bi jouru arafa mu ne wa ana fekk man haidun ma daa di gis samay mbërëg fa sakawtu ma daa di jàmbat ila nabi ñeel yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam daf ko mu ma fekk ma wa ana fekk ma man haidun maa ngi ci ay mbërëg voilà maanaam ba ba jamono jooja mbërëg yi ba tey pareegu toon maa ngi woon ci samay mbërëg fa shakawtu ma jàmbat loolu ila nabi jëm ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala mu ne da'i bàyyil léegi umrataki umrataki sa umra gi wan qudi te nga firi ra'saka sa bopp maanaam firil sa bopp gii moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi hadith bi fii wam tashiti te na nga peñawu wa ahilli te nga daal di nag yëkkati sa kaddu maanaam moom mooy nga wax labbayka bi hajjin ci ab at maanaam nga ne labbayka xajjan léegi nag mu daal di kon moom ci boppam léegi dañ ko firiloo umraam ne ko léegi bàyyil umra bi te léegi nag nga daal di aj na fa faaltu ma daal di def loolu loolu moom mo tax nga wax ja yenen yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ca sarif boobu tàmbaleeguñu aj bi mu ne ko if ali ma yaf'alul hajj ghayra annaki la tatufi bil bayt maanaam defal mboolem li kii aj di def sauf que yow bu doo tawaaf kaaba gi maanaam nga gis ne foofa loolu la ko wax waaye fii comme daf ni ko léegi bàyyil aj gi waaye nag léegi commencé defal umra léegi bu boobaa mu daal di firi aj gi daal di koy soppi def ko ab umra maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne euh, moom la def mu daal di firéeku te lii tamit beneen mbir moom moo ci am maanaam ñaari mbir lañ ciy jàngee bu njëkk bi moom mooy ne ki nga xamante ne moom moo nekk ci jamonoy aj ah, dafa am sangal farata bi nga xamante ne mooy sangaayal faratay kii aj kooku jigéen gii gis mbërëg mën na koo def ñaareel bi ci def moom mooy ne buy waajal ngir mën a pare pour war a mbërëg gis maanaam bu waree euh, gis mbërëgam maanaam bu bu waree noppi ci mbërëgam te war a am ay yu mu war a matal ci aj daf koo war a waajal loolu tamit mën naa tax mu daal di firi bopp bi te ñëw su ko defee nga xam ne bu mbërëg bi jeexee rek mu daal di daal di commencer mottali li nga xamante ne moom mooy yëfi ajam yi bu boobaa mu daal di sangu cangaayal farata kon bu boobaa firi googu ñaari mbir lay njariñ njariñ bu njëkk bi moom mooy day waajal bu mbërëgam bi jeexee ñaareelu maanaam ngir mu mën a sangu cangaayal farata ñaareelu njariñ bi moom mooy bu fekkente ne mooy day tax mu mën a Euh, sangu sangaayal farata gi nga xamante ne moom mooy sangaayal farata yi ki nga xam ne moo war a dem aji waaye nag loolu dafa nekk loo xamante ne sangaayal farata googu ngir ki nga xamante ne moom moo war a def mboolem li ciy aj di def maanaam balaa muy dugg ci miiqaat bi la ko waroon a def loolu nag moom moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute ci masala boobu ci ki nga xamante ne mooy jigéen gi gis aj ndax jigéen jigéen gi gis mbërëg ndax jigéen ji nga xamante ne dafa gis mbërëg fekk dafa war a dem aji ji euh, bu fekkee ne dafa gis mbërëgam euh, borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim li ëpp ci ñoom te mooy xanafiye yi ak shafi'i yi ak xanaabila yi rahmatullahi alayhim ñoom dañ ni ko dañoo sopp mu daal sangu cangaayal farata def mboolem li kiy def kiy aj def lu tax ngir yenen ci bi sallallahu alayhi wa wax ji mu waxoon sayyidat Aisha radiyallahu anha ne ko if ali ma yaf'alul hajj ghayra annaki la takun fi bil bayt defal mbooleem li nga xamante ne moom la kii aj ji def sauf que yow doo tawaaf kaaba gi amma ci nga xamante ne ñoom ñooy euh, fuqaha u maliki rahmatullah alayhim ñoom dañ ni déedéet sangaayal farata googu soppuñu ko ci kaw loolu kon dañuy gis ne ñoom ni ñuy gisee hadith bi mooy ne moom daf doon waajal ngir mën a dem sangu ji sanga maam ngir waajal ngir suuf gisee mbërëgam rek mu daal di mën a euh, sangu maanaam mu firi yi xaar maanaam peñewu nga xamante ne bu mbërëg bi jeex rek mu mën a dem sangu sangaayal farata gi mottali lépp loo xamante ne manqué woon na ko ci aj bi maanaam kon bu boobaa ñaari gis-gis yooyu ñoom ñoo am ci mbir mi te yooyu yëpp bu boobaa mooy ne kon loolu dañuy gis ne ñaareelu wax bi nag moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi xadiis bi fii maanaam mooy lan mooy imaam al-Bukhari dafay gis ne su fekkente ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax jigéen di ne ko bul sangu maanaam comme amoo droit yow doo sangu cangaayal farata waaye nag wa préparé wul wat ki wël sa bopp bi euh, euh, firi ko te nga peñe ko ginnaaw bi ñu ko peñewee ba noppi léegi nag su ko defee nga xaar bu sangu bu sangu cangaayal farata jo bu waree julli rek nga dem nga sangu cangaayal farata maanaam loolu moom moo tax moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim indi bi imam al-Bukhari rahimahullah indi hadith bi ci ñaari buntu yi mooy bii ak bi ko jiitu nekk lu lënt ñoom li tax nag mu indi lënt lënt bi mooy dañ koo firi ci ni nga xam ne noonu la ko jumhuur firi amma soo ko firi ni nga xam ne noonu la ko fuqaha maliki rahmatullah alayhim firi te moom ndax ñoom dañ ne cangaayal farata googu du ak ji moo waral cangaayal farata gi maanaam sangaayal farata kii sangu farata ngir mën a ba laat amuy dugg ci miiqaat bi du sangaayal farata ak kese tawaaf gi muy tawaaf kaaba gi bu ñëwee moom moo ko waral te comme tawaaf bi waru koo def kon sangaayal farata googu du ko def maanaam noonu la fuqaha Maliki yi gise amma ni ci def nag ñoom niñ ko gise mooy sangaayal farata gi ngay def laataa ngay dugg ci miiqaat bi sangaayal farata googu ak gi ci jëmmi boppam moo ko moom du tawaaf kaaba ci kaw loolu loolu moom moo tax kon sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha manoon naa sangu cangaayal farata loolu moom mooy ñaari wax yi nga xamante ne ñoom ñoo ci am waaye nee na fa faaltu ma daa di koy def hatta mbéte ida kaana ba mu nekkee laylatul hasba guddik hasba maanaam waxoon nañ ne la al hasba bërëb la boo xamante ne dafa nekk diggante Makka ak Minan nga xamante ne euh, jigéen ñi maanaam nit ñi buñ jugee Minan euh, ndax Minan dañ fay def ñetti fan loolu la ñuy tudde ayyaamu tashriq maanaam ñetti fan yooyu nga xam ne mooy bisu iid moom lañ fay def suñu loolu nag léegi suñ fa jugee fi ñuy dem ngir balaa ñuy dellu màkk moo lool moo tudd xas foofu mooy xasba dañ koy wax alxasba dañ koy wax al abtax dañ koy wax al ba maanaam bërëb tur yooyu tur yu bërëb yooyu tur tur tur bërëb boobu tur yooyu yëpp la am nee na nag ba guddi googu nga xamante ne mooy bu ñuy bu ñuy waree départ nag maanaam juge mi ngir dem foofu nee na nag arsala ci la yónnee maa ngi ànd ak man axi sama doomu baay maanaam sama mbokk Abdurrahman ibn Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhuma nee na fa xarajtu ma daal di génn ila Tan'im ci fu ñuy wax Tan'im maanaam bërëb la boo xamante ne tamit ci wetu Makka la nekk nee na fa ahlaltu foofu nag laa yititee sama kàddu nag dégg nga bi umratin ci umra maanaam ngir mën a maanaam makaana umrati bërëb sama umra ga maanaam mooy lan maanaam mooy ngir mën a remplacer sama umra ga ce qui ñoom ñoom en fait li mu def moom mooy dafa firi umra gi ba noppi daal di koy def ak bi mu defee ak bi sauf que deful li nga xam ne mooy tawaaf bi ndax tawaaf ji bu demee ci tawaaf bi nga xam ne mooy tawaaful wadaa ndax tawaaful ifaada gi euh, moom da koo da koo def lu ñu tuddee euh, euh, dafa def lu ñu tuddee indiraaj euh, indiraaju niyya la def maanaam mooy ne tawaaf bi nga xamante ne moom mooy farata daf koo boole ak maanaam da koo boole ak tawaaf bi nga xamante ne moom mooy tawaaful ifaada maanaam mooy tawaaful mooy tàggoo gi muy tàggoo gi muy waree tàggoo da koo boole ak bi nga xam ne moom la war a def bii dooga dugg ci ci dëkk bi maanaam ñaari tawaaf yooyu la boole ndax xam nga ni euh, comme que tawaaf bee lañ ca jublu rek moom mooy mooy bu mujj bi liñ ci jublu rek moom mooy euh, ne euh, nga mujjee koo def laata ngay génn Makka kon mën jël bële ak bii nga boole leen mu nekk benn tawaaf nga yéene waale ci tawaaf bi nga xam ne moom nga waroon a def bi nga dugg fee ci dëkk bi comme li nga xamante ne noonu la nit ki mën a defee bu duggee ci jàkka mu nuyu jàkka ji mais fekk dafa jàpp woon ba pare mu yéene waale ci julli ñaari rakka yi nga xam ne moom la jàpp moom la maanaam mooy ñaari rakka yi ñuy yi ñuy def bu ñu jàppoo mën na ci yéene waale ñaari rakka yoo xamante ne moom lay def istixaara ba pare mu yéene waale ci ñaari rakkaay fajar maanaam yii yëpp mën na leen a boole ci benn rak ci ñaari rakka ngir lan ndax liñ ci jublu rek moom mooy place boobu mu julli fa jamono jooju kon loolu moom moo tax fii tamit noonu rek la deme euh, kon loolu moom la daa di def nee na qaala Ah, nee na Hisham daal di wax mooy ibnu Urwata ibnu Zubayr radiyallahu ta'ala anhuma mu walam yakun te nekkul fii shay'in ci dara min zalika ah, ci loolu yëpp hadiyun mooy hadiyu maanaam joxewul defagutoon defagul hadiyu yi wala sawmun du caageen koor wala sadaqatun du caageen sarax maanaam deful hadiyu deful koorul wóorul ba pare saraxewul tamit ngir lii lépp defu maanaam loolu la Hisham ibn Urwa nettali radiyallahu ta'ala anil jamii kon hadith bi imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi woon na ko suñu hadith bi weesu mooy trois cent seize bi indi na ko maanaam mooy bii ak trois cent dix tam dana ko indiwaat insha Allah dina ko indi tamit hadith numéro mille cinq cent six mille cinq cent soixante 1638 1691 1709 1720 1783 1786 1788 2952 4395 ak 7229 loolu yëpp imam al-Bukhari rahimahullahu taala dana ci indiwaat hadith bi imaamu Muslim rahimahullahu taala moom indi na ko tamit ay yoon yoon hadith numéro 1211 ci ay yoon yu bari ni ngi noonu imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro six cent quarante et un ak xadis numéro deux mille neuf cent quatre-vingt-un ak xadis numéro trois mille imam Abu Dawud as-Sijistaani indi woon na ko xadis cent soixante-dix-huit ak mille sept cent quatre-vingt-un mille sept cent quatre-vingt-deux mille sept cent quatre-vingt-trois ak mille sept cent quatre-vingt-quatre imam Malik rahimahullah imam an imam an Euh, moom indi na ko ci xadis numéro deux cent quarante deux deux mille six cent cinquante deux mille sept cent dix-sept deux mille sept cent soixante-quatre deux mille huit cent quatre deux mille neuf cent quatre-vingt-dix ak deux mille neuf cent quatre-vingt-onze imaam euh, Ibn Maaja euh, yaakaar naa wax nañ ko le imaamu Maalik ibn Anas rahimahullahu taala indi na ko xadis numéro mille cent soixante-sept ak mille deux cent vingt-sept kon loolu moom mooy li aju ci wàllu taxrij bi defuñu ko woon ci suñu jotaay bi weesu ngir euh, waxtu wi moo ko mayul kon dinañ gis ni ci waa kutubu sitta imaam al-Bukhari yi moo ko solo ak imaam Muslim ak imaam Abu Dawud ak an-Nasa'i ak Ibn Maaja rahmatullahi alayhim imaam at-Tirmidhi solowu ko rahmatullahi ala al-jami' baabu muxallaqatin wa ghayri muxallaqa maanaam buntu bii bi da ko tuddee muxallaqatin wa ghayri muxallaqa muxallaqa mooy lu ñu bindee wa ghayri muxallaqa ak loo xamante ne bindee wuñ ci subhaanallah loolu ci maanaam ba kàddu alquran la boo xamante ne ci sóoratul xajj la ne mooy ci juróomeelu aaya bi nga xamante ne borom bi subhaanahu wa taala daf ciy leeral ñi nga xam ne noonu la bindee doomu aadama mu wax ne am na ci benn maanaam ci doomu aadama bi li nga xam ne moom mooy nutfa bi toq gi bu ñëwee ba soppali ko nekk euh, alaka maanaam mooy loo xamante ne xeetu lumbu deret lay doon guy lonku goo xamante ne ginnaaw gu mu nekk mudra ginnaaw ga maanaam borom bi nag loolu ginnaaw ga ñu daal di koy euh, maanaam def def ci euh, ay yax ak génnee ci ay yax et cetera mu ne deret jooju nga xam ne moom mooy am lumbu googu am na ci loo xamante ne mu xallaka la am leneen xayru mu maanaam mu am na ci boo xamante ne bu yeggee boobu borom bi subhaanahu wa taala da ci aadama mu am ci loo xam ne borom bi subhaanahu wa taala du ci nam ma bindu doomu aadama maanaam nga gis ne kon fii imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa indi euh, buntu bi noose ko ngir leeral masala boobu maanaam ana kañ la maanaam euh, la kañ la euh, euh, doomu aadama di sosoo ak ana naka lay sosoo waaye li nga xamante ne moom mooy nekk laaj bi te moom mooy war a jaaxalaate mooy ana lan la am rapport ak li nga xam ne moom mooy euh, kitaabul xayd bu boobaa li nga xamante ne moom mooy tontu bi mooy ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf ci bëgg leeral ne ki nga xamante ne moom mooy ci ëmb ba nga xamante ne ëmb bi sax na kooku du gis mbërëg maanaam ngir ne ëmb gi mu ëmb Euh, lii lii lii tax mbërëg di déclenché wu loolu bu nekkee ci biir bi bu boobaa duguta mën a gis mbërëg loolu moom mooy li nga xamante ne moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala nam indi ci maanaam bokk na ci li nga xamante ne moom la bëgg leeral euh, ci buntu bi waaye am na yeneeni masala yoo xamante ne insha allahu taala dana ci aju bokk na nag ci nga xamante ne moom moo mat leeral fii mooy ne boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim te loolu jotoon nañ cee gis dañoo wuute ci masala yi mbërëg ndax ki nga xamante ne moom mooy ki ëmb dana gis mbërëg waaw wala déet boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wuute nañ ci ñi nga xam xamante ne ñoom ñooy fuqaha wa hanafiyye ak fuqaha wa hanabila yi rahmatullahi alayhim ñoom dañoo dëppoo ci ne ki nga xam ne moom mooy jigéen ji gis mbërëg maanaam jigéen ji ëmb moom du gis mbërëg li nga xamante ne moom lay gis loola deret la goo xamante ne moom la ñuy tuddee istihaba wala boog damu fasadin wa illa maanaam moom ak maanaam jor ngel la wala boog deretu gu euh, yàqu la ah deret joo xamante ne gu gu gu deretu feebar la ndax am na ñu euh, bu boobaa lan moom mooy lay yi nga xamante ne moom mooy dëgëral lool am na xadis boo xam ne mi ngi nekk ci euh, sunan imam Abu Dawud ak musnad bu imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhima nga xamante ne mu ngi jóge sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhum nga xamante ne euh, nee yeneen yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñi jigéen jigéen ñi nga xamante ne dañ leen a euh, dañ leen a euh, jàpp jaam maanaam nit ki bu leen jàppee jaam ba pare fas leen yéen a fas leen a yéen a fas leen a def ay taara maanaam mooy jaam joo xamante ne dañ koy soxnawoo moom mu yeneen yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa ne laa tuuta'u xaamilun xatta tadaa wala ghayra zaati xamlin xatta taxiida xayda maanaam deefu la jote maanaam deefu la sëy ak jigéen ji nga xamante ne dafa ëmb ci ñoom mbete xanaa mu daal jur doom loolu mooy benn waaye ki nga xamante euh, euh, ki nga xamante ne euh, moom mooy ki amul benn ëmb moom ëmbut kooku dañ ko war a bàyyi ba mu gis mbërëgam maanaam istibra loolu mooy istibra maanaam mooy mu daal di gis mbërëgam ndax bu gisee mbërëgam dañuy daal di xam ne ah kon ëmbul bu boobaa nga daal di koy mën a euh, nit ki mën a jël euh, daal di commencer euh, jabaro loolu moom mooy masala bi nga xamante ne maanaam te loolu li muy tekki rek leen la rek la mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam dafa xamee ne jigéen ji nga xamante ne kon dafa ëmb moom waruñoo sëyeeg moom bu fekkente ne di dafa ëmbee ci keneen loolu moom moo tax ci ëmb mëneefu koo takk ci ëmb mëneefu koo takk waaye beneen màndarga kon bii wane ni ruxum bi maanaam mooy bii butitu njurukaay bi lii bër la mooy mu gis mbërëg su gisee mbërëg loolu mooy tegtale ne kon butitu njurukaay bi lii bër na kon loolu day tegtale ne kon ki nga xamante ne dafa ëmb du gis du gis mbërëg te li gis kon bu dee waaw li muy gis li muy gis kon lu mu doon ñu ne la xanaa li muy gis kon li muy tekki mooy euh, euh, deret la joo xamante ne jorgel la wala deret bu yàqu loolu insha allahu taala daan ci gën a ñëw am na tamit beneen xadis boo xamante ne mu ngi ci euh, musnad imam ahmad rahimahullah bu jëlee ci Rufay ibn Sabit radiyallahu taala anhu mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne laa yaxillu li ahadin aw li rajulin maanaam aw li rajul li rajulin ci beneen riwaya an yasqi ma'ahu walada ghayra wala yaqaw ala amatin hatta taxiida aw yabiina hamluha mu ne jigéen ji nga xamante ne euh, maanaam mooy du dagan ci kenn am na ci benen riwaya mooy bu Qutayba ibn Sa'id rahimahullah indi mooy daf ne du dagan ci benn góor muy jël ndoxam di ko euh, arroser euh, doomal keneen maanaam euh, kenn maanaam mooy ku nekk ci biiru ndeyam te fekk geneen góor mooy doom mooy mooy baay ba du dagan ci beneen góor muy jote ak ak ak yaayam loolu daal lay fekk daal ci gàttal ngir mën a tënk wax ni moom la waxee noonu daan ne niki noonu su fekkente ne ab taaraal maanaam jaam bu jigéen itam deefu la sëyit moom ndete xanaa mu daal di gis mbërëg wala boog mu leer ne ëmb na maanaam mu mu fireeku boog ci ëmbam maanaam mu fireeku ci ëmbam loolu tamit dafay tegtale ne ki nga xamante ne moom mooy kii gis mbërëg moom maanaam ki ki ki ëmb du gis mbërëg parce que mandarga bi ñu teg ngir wane ne butitu njurukaay bi féex na moom mooy euh, ne ëmb na maanaam kon jur na doom léegi mën nañoo continuer mën nañoo jotee ñoom wala euh, euh, gis na ba kon loolu mooy wane ne butitu njurukaay gi féex na amul doom ju ci ne maanaam loolu yëpp kon day tegtale ne ki ëmb moom du gis mbërëg beneen bi ci def boobu sax amaan na moom lañu waroon a tàmbale hadith sayyidina Abdullah ibnu Umar ibnu al-Khattab bi radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne moom la yeneen bi moom la Euh, waccoon soxnaam ba mu waccee soxnaam euh, yenente bi sallallahu alayhi wasallam fekk jamonoy jooja soxna si dafa gisoon mbërëg mu ñëw wax ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam sayyidna Umar radiyallahu anhu wax ko ko nee na yenente bi sallallahu wasallam am mer bi mu meree daal ni mais xanaa dañuy commencer foo diine ji léegi te fekk sax maa ngi dund naka lañ mën a euh, waccee jigéen fekk mi ngi ëmb na dem na fal yu raajaha na ko na ko na ko na ko récupérer waat na ko jëlaat mu bàyyi ko mu mu mu mu mu dem ba roxom bi jeex maanaam mu dem ba euh, euh, mbërëg gi jeex ba mu setaat ba gisaat mbërëg setaat bu boobaa su ko neexee mu jël su ko neexee mu dog ko bàyyee foofu maanaam loolu lu tax parce que dañuy bañ jigéen ji ëmb maanaam jigéen ji parce que xam nga idda bi ñetti ñetti et ñetti euh, mbërëb bi su fekkente ne masalan tey dañ koo fase fekk mi ngi ëmb mi ngi mi ngi mi ngi am mbërëb léegi lan mooy nekk problème bi problème bi mooy affaire bi day gudd idda bi day gudd parce que mbërëg boobu foog mu dem ba jeex ba set léegi nag à part beneen mbërëg bi bi muy set boobu ci lañ koy tàmbalee waat ci la tàmbalee compter bu boobaa kon idda bi day gudd te loolu xeetu exploitation la xeetu maanaam ñàkk euh, maanaam xeetu euh, musibal ndaw si la parce que tey bu fekkente ne yow da ngay calculer affaire bi maanaam trois mois à peu la war a durer mbir mi day durer à peu près quatre mois mën naa dem sax ba cinq mois selon ni muy demee donc loolu yëpp day gën a guddal idda bi loolu moom moo tax euh, fase jigéen fekk muy gis mbërëg dafa xaraam waaye bu boobaa waaye boo ko defee dañ lay obligé nga récupérer ndaw si après su la neexee mën nga koo bàyyi wat waaye dañuy compter benn dañuy compter benn waaye loolu mooy fekkente ne euh, fase boo ko ñaari yoon bu dee fase nga ko bii mooy ñetteelu yoon bi moom loolu moom li muy tekki moom mooy euh, day dem waaye li nga def moom la ñuy tuddee ak talaaxul bidaay maanaam mooy fase bila loolu la tudd mooy ak talaax al bidaay euh, moo tax bokk na nag ci riwaaya yi nekk ci Sahih imaamu Muslim rahimahullah ak sunan imaam at-Tirmidhi ak musnad imaam Ahmad rahimahullah Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ni ko muruhu falyuraaji'ha thumma liyusalliqha taahiran aw haamila wax ko ne ko na dellu si waat na ko dellu topp na bàyyi ba mu laab wala mu ëmb mu doog koo fasewaat maanaam mu laab wala mu ëmb mu doog koo fase loolu mooy lan mooy ne kon ëmb gi mooy wane ni ruuxum bi féex na maanaam fi mu toll ëmb na d'accord léegi mën nañ koo fafe bu boobaa edda bi moom mooy saa yu doom voilà euh, am na ki nga xamante ne moom mooy euh, ki ñu ki ki ki ki jur doom ki ki ki ki laab bu demee ba laab ñu fafe ko bu boobaa edda bi nekk ñetti salaasata quru ñetti euh, ñetti mbërëg kon loolu moom mooy teqantal bi nga xamante ne moom mooy loolu yëpp day tegtale ki nga xamante ne moom mooy ki ëmb maanaam moom li muy gis maanaam bu gis mbërëg am na ñi nga xamante ne ñoom ñooy Shafi'i ak Maliki rahmatullahi alayhim teqantal giñ ci amoon loolu gisoon nañ ko am Maliki rahmatullahi alayhi maanaam euh, Shafi'i rahmatullahi alayhi ñoom dañ ne euh, li tax mooy dañ ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne inna damal hayd aswadun yu'raf naka deretu nga dafa ñuul dañ koy xam kon jigéen ji bu gisee jamono jooju ay mbërëgam maanaam jigéen ji léegi moom mu gis mbërëgam ci jamono ji nga xamante ne jamono yi euh, mbërëg la donte dafa ëmb mais période fi mu daan gisee mbërëg mu gis ko ba pare mu yor melooy mbërëg loolu li muy tegtale moom mooy kon dafa jur na doom maanaam euh, laa li muy tegtale moom mooy kon li muy gis mbërëg la tudd parce que day ñëw ci jamono yi mu doon gisee mbërëg ba pare nuroog moom Shafi'i rahmatullah ñoom ci loolu lañ ko tënk maa li ci tënkal tënkantal bi nga xam ne moom lañ defoon loolu gisoon nañ ko ci euh, am ñaari weer wala boog euh, bu xësee ba mat ñetti weer jàpp juróom benn weer maanaam ñu war ko maanaam mat lu ëpp nekk vingt jours wala boog euh, ba juróom benn weer maanaam lu ëpp nekk trente jours loolu gisoon nañ ko comme ni nga xamante ne ah loolu gisoon nañ ko ci suñu jotaay yi weesu walilahi alhamdu wal minna ngi mais euh, loolu ne tamit dañoo laaj sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha naka la jigéen ji gis mbërëg di def mu ne euh, day def rek comme avant ni mu doon def maanaam te loolu bu boobaa le moom mu wax ko noonu weddiwu ko kenn weddiwu ko te ba pare loolu nekk mazhabu waa war a ala saakini afdal salaam loolu moom moo tax fuqaha u maliki yi tamit rahmatullah jàpp ne jigéen day gis maanaam mën naa ëmb ba pare di gis lan mbërëg waaye xaqiqatan li nga xamante ne moom mooy xadiis yi leer yi te amul lënt lënt goo xam ne mën naa ñëw ci ginnaaw loolu te moom mooy lu demee nekk xadiis yi ñu jot a tudd yooyu dañuy tegtale ci anam gu leer kenn ni jigéen ji nga xamante ne moom mooy dafa ëmb moom du gis mbërëg moom li muy gis nag ah, loolu la ñu tuddee Euh, euh, tubaab bi dañ koy wax régle anniversaire maanaam mooy day gis ay mbërëg mais mbërëg yi day ñëw ki date anniversaire u jamono yim daan ñëw loolu souvent ñi muy dal mooy ñi am début de grossesse maa ñi nga xam dañuy ëmb mais xamuñu ne dañoo ëmb wala boog maanaam psychologie permettre leen ñu d'accord ci ne ñoom ëmb nañ loolu nag li koy indi euh, moom mooy explosion yoo xam te ne explosion hormonale lañ wala boog mu manque ay vitamines wala boog ay minéraux manqué ci moom wala boog mu nekk koo xam te ne dafa bari ay stress wala ay problème ci bopp bi loolu moom mooy tax jigéen ji di gis mbërëg fekk dafa ëmb kon maanaam di gis deret jooju fekk dafa ëmb kon dañuy xam ne ndekete deret jooju bu ko deret ji normal yi nga xamante ne ku feebarul deful dara dara jotu ko da koy am ci kaw loolu kon ci lañ koy mën a tuddee istihada wala damu fasadin wa la ci kaw loolu ci lañuy ñuy xamee ne mazhab bi nga xam ne moom mooy bi dëgër bi insha allah moom mooy bi nga xamante ne moom la xanafiye euh, yi wax ak xanaabila yi rahmatullah alayhim rawatina ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la jël def ko mandarga ngir mën a xàmmee ngir ndax biir bi euh, fireeku na waaw wala déet <coughs> euh, te bu ñuy ténj ni ñuy ténjee ki ñuy ténj jigéen ji jigéen ji buy ténj bu ñu xoolee xekma bu mag bi moom mooy ñu am sécurité ci ne euh, li mu yor maanaam li muy gis nii mbërëg la réellement parce que su doon ne mbërëg kese te loolu lu mat a bàyyi xel la bu doon ne mbërëg kese moom mooy problème mu edda bi mbërëg la kon benn mbërëg rek maanaam est que ki ëmb li muy gis mbërëg la kon benn mbërëg day doy comme istibra ni koy defee ci istibra alors dañuy gis ne kii téeñ bi day toog ñeenti weer ak fukki fan dañuy gis ne ki nga xamante ne moom mooy kii kii euh, euh, euh, jigéen ji ñu fase dañ dañ koy bàyyi ba mu gis ñetti mbërëgam kon ci la ñuy xamee ni problème bi maam du xam ndax ëmb na kese kese kese ak maanaam wala déet et que effectivement mën na gis ay mbërëg ndek maanaam ay deret mu jàpp ne mbërëg la ndekete yow du mbërëg loolu loolu loolu loolu loolu dañ ko ki xamee ak it après mu am yeneen i yeneen i mbir yu war a mën a tax voilà mooy voilà affaire psychologie yooyu problème yi souci yi stress yi et cetera parce que ku ne xam na ni ku jëkkëram génn àdduna problème la jigéen voilà naqar la goo xamante ne bu riir riir riir ni ki noonu euh, ku euh, euh, ku ku nu fase tamit lu metti metti la ci jigéen dégg nga kon loolu euh, moom mooy euh, masala boobu insha allah taala li nga xamante ne moom moo tegu ci leneen li mooy day mooy li tax tamit mu indi turi tuddi nii mbir mi mooy mu xallaqati wa ghayri mu xallaqa lu ñu bindi ak lu ñu bindewul mooy tamit masala yi euh, daañ ko gis insha allah ci biir mooy kan moom mooy bu juree maanaam bu waddee bu waddee ci kañ la tàmbalee wax ne kii kat nit la woon kañ la ñu tàmbalee wax ne kon lii jigéen ji di gis ndekete nifaas la maanaam gësin la maanaam kon muy ñaari masala yoo xamante ne dafa aju ci benn mbir mooy ci muxallaqa wa ghayri muxallaqa insha allahu taala dañ ko mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab ilayhi haddathana musaddad ibnu musarhad ibnu musarhad ibnu musarbal ibnu mustawrad ibnu murabal Mm. al asadi abul hasan al basri rahimahullahu ta'ala uh, gisoon nañu ko ne imam al bukhari ak imam abu dawud rahmatullahi alayhim ñoom ñoo solo ci moom directement te solo nañ ci moom lu bare bare amma ñen imam at-tirmidhi moom benn xadis la solo ci moom te intermédiaire am na ci digganteem ak imam an-nasa'i tamit solo na ci moom ñaari xadis waaye am na ko dox ci digganteem ak moom moom imam musaddad rahimahullahu ta'ala mi ngi gën a adduna ci cent ci année yi ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna deux cent ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi wa rahimahullahu rahmatan wasi'a mu qaala haddathana Hammad waxoon la fu imam Musaddad waxee Hammad ibn Zayd la rahimahullah rawatina ne imam solowul lu dul ci Hammad ibn Zayd ngir lay ko te solowul ci imam Hammad ibn Salama rahimahullahu ta'ala moom mooy Abu Isma'il Eh, Abu Ismaïl al-Azdi al-Jahdami rahimahullahu ta'ala wa Basra la imam Musaddad rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna 179 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imamuna Malik ah rahimahullah comme imam Malik eh, dégg nga eh, qaala moom moom moom imam la ko tamit mu ne ibn Abi Bakr moom mooy Ubaydullah ibn Abu Bakr ibn Anas ibn Malik al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu maanaam surtout Anas sayyidina Anas la ah ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu moom euh, Abu Mu'az Abu Mu'az al-Ansari euh, rahimahullahu ta'ala moom tam ci taabi'i taabi'i la bokk te ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta moo tax rahimahullahu taala an anas ibnu malik radiyallahu taala anhu warda wan nabi euh, sayyidina anas euh, moom tamit gisoon nañu ko anas ibnu euh, malik kan waaw waaw waaw moom ci taabi la voilà ibnu Maalik ibnu Nadr ibnu Damdam xaadimu rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa aalihi wa sallam zul uzunayni radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa an mu jël ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu na inna allaha lu yóbboor muy bur yàlla azza wa jalla maa na wakkala dafa e, ak dafa joxe dafa dénk bir raxmi ci butitu njurukaay gi malakan ab malaaka maanaam butitu njurukaay gi dafa am benn malaaka boo xam ne moom lañ ko jox moom lañ ko dénk Euh, comme li nga xamante ne kon loolu dañ ci xamee ne ndegete am na malaaka boo xamante ne euh, daf ni ñu dénkee malaaka comme li Alxuraan wax qul yatawaffakum malakul mawt alladhi wukkila bikum ne dénk nañ ne euh, dina leen faat malakul mawt mooy malaakay dee gi nga xamante ne mooy sayyidina Azraayil alayhi salaam alayhi salaatu wassalaam bi nga xamante ne wukkila bikum moom lañ leen di dénk maanaam moom lañ leen moom la ñu at moom la ñu jox seeni mbir ngir ngir ngir mu ngir mu toppatoo leen maanaam mooy kilabikum moom lañ leen wàkkil moom lañ leen bàyyee ah, ngir mu muy toppatoo seen i bés maanaam mawtu moomu ni mu amee noonu la amee malaaka bi nga xamante ne euh, moom moo nekk tamit ci butu njurukaay bi bu bu nut fa bi duggee rek maanaam mu toq man yu bi duggee moom moo koy toppatoo malaaka boobu loolu am na dégg nga yaqulu muy wax naan yaa rabbi ayo eh, sama borom na tofaa toq dox dugg si na de maanaam nga gis ne bu toq ndox duggee rek mais toq ndox dugg na de lii de toq ndox la tudd ah comme ni mu nekkee ci xadiisu euh, Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ne nutfa boobu 40 jours la fay def ci lay nekk 40 jours mu ne ah yaa rabbi eh, yow sama borom alaqatun ah lumbu deret bi nga xam ne day lonk mi ngi de loolu tamit ah, nga gis ne lumbu deret bu fekkee nu nuk fagoog pendant quarante day daal di soppee commencé nekk lumbu deret am na tamit ci riwaaya ci ay xadiis yoo xam te ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf ci wax naan bu ñu nekk ci quarante ba quarante cinquième jour ci lay tàmbalee nekk lumbu deret am na ci yeneen riwaaya bu mu nekk ci quarante deuxième jour bi ci lay nekk euh, ci lay nekk lumbu deret euh, bu boobaa euh, ci lay commencé am cër ci la ñu commencé mu daal di am nu mu mel maanaam commencé am ay formation ñu nekk ci moom te bu ñu xoolee ci période boobu ci ngay gis ni effectivement ci la euh, euh, nit ki di commencé di nekk benn benn nit mais bu minuscule bu ndaw boo xamante ne daanaka lépp day nekk ci moom euh, mu ne yaa rabbi e yow sama borom mu daal di soppeeku maanaam comme ni hadith sayyidina Ibn Mas'ud wax radiyallahu anhu ne day nekkaat yeneen 40 jours mu ne mudgha maanaam léegi nag nekk na suux suux bu ñu maanaam muy mel mudra euh, euh, bu ñu ne mabaxa shay maanaam mooy yëy ko maanaam bu ñu ne yëy na mabaxa lax maanaam mooy lu ñu yëy ba mokk maanaam kon mu mel ne yàpp bu ñu yëy xam nga fee dafay nekk lu mel ni lumbu deret waaye bu lonk ci ruxam bi waaye fii nag day daal di commencer nekk nag lu mel ni yàpp bu ñu yëy noonu lay mel maanaam loolu mu ne Euh, yeneen bi sallallahu ne kon malaaka bi loolu lay wax lool kon dañ ci xamee ne malaaka yi euh, borom subhaanahu wa ta'ala dafa am yitte bu rëy ci doomu aadama nga xamante ne ci période boobu yëpp euh, ci lay ci la ci ci lay ci lool lool moo ci xew maanaam malaaka yi dañ koy toppatoo waaye nag malaaka yi koy toppatoo noonu Allah période boobu yëpp li muy nekk du nekk gum du amagum ruux maanaam ruux buñ ko defagum ci ñoom waaye loolu nag malgré que ruux amagul ci moom nekk na doomu aadama kon buñ ko xoolee à peu près ci bu ñu weesoo quarantième jour bi ci lay commencé nekk doomu aadama fuqaha yi nag rahmatullah alayhim foofu nag la ñu wuutee ci euh, kañ la euh, li ñu tudde ak saqta maanaam mooy liy wadd bi nga xamante ne moom mooy fausse couche ñu naan soo fausse couche ana kañ lay commencer nekk li nga xamante ne moom lay moom la ñu tuddee ni deret damuy àndal kooku mëneef naa tuddee ni kii mi ngi léegi di gis li ñuy tuddee nifaas nifaas mooy gëfin voilà jigéen kon euh, ban période lay toll ci ëmb bu mbir mi juddoo ñu ne gëfin la li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim te mooy fuqaha hanafiyyi ak maliki ak hanabila rahmatullah alayhim Euh, lu ci lu ëpp ci Hanaabila yi rahmatullah ñoom dañuy wax ne loolu mi ngi koy amee saa yoo xamante ne jigéen ji dafa am doom du maanaam dafa génnee li mu génne mu daal di am euh, mu yor forme nit te loolu dañuy gis ne yor forme nit boobu mi ngi aju rek ci bu à peu près comme ni yeneen bi wax sallallahu alayhi bu ñu demee ba quarante deuxième jour bi maanaam bu ñu weesoo quarantième jour bi loolu ci teg rek daanaka day commencer yor forme nit boobu te loolu boo defee échographie moment boobu da ngay te ci période boobu euh, ci la euh, ci ci benn euh, dinañ ci ñëwlu ci beneen xadis boo ci ci ci bu ñuy yegg ci ndax góor la wala jigéen la maanaam ndax daf ci am riwaaya xadis yi buy wax tamit ne période boobu ci la ci la ci la naan nañ ko def góor wala ñu def ko jigéen maanaam nga xamante ne kon signes yi njëkk yi wane ne kii góor la wala jigéen la moment boobu lay feeñ tamit. ngir ne jëmm ji moom la ñu bindandoo waaye du commencé nekk di yëngatu ba ba léegi defaguñ ci moom ruux bi ba léegi walaguñ ci moom ruux bi waaye période boobu nag ci lay commencé loolu moom moo tax ci borom xam nag tay ko lool am amma fuqaha Shafi'i rahmatullah alayhim lenn ci Hanabila rahmatullah ñoom liñ ko nattee mooy dañuy koy nattee ci ne bu fekkente ne dafa juddu am lu feeñe ci moom masalan ñu mën a xam ne lii baaraam la wala ñu xam ne lii bët la wala maanaam loolu bu boobaa lii juddu bu waddee ñu gis ne ah lii de mënif naa jàpp ne lii de baaraam la woon wala ñu mën a jàpp ne lii de bët la wala ñu mel noonu bu boobaa dañuy daal di jàpp ne euh, kon euh, nekk na ah dañuy daal di jàpp ne kon loolu moom mooy bu bu juddoo deret jooja muy àndal deretu gësin la que du dugg ci cadre parce que avant loolu su li muy tudd deret jooja damu fasaadinu ay la lay tudd maanaam deret bu yàqu ak deretu feebar loolu lay tudd waaye su yéggee foofu nag bu juddoo kon à peu mën nañ koo nattee ci quarante jours yi jàpp quarante quarante deux jours mën nañ ni quarante deux jours bu ëmbee ba mu mat à peu près quarante deux jours loolu mooy nekk mandarga bi noonu lay lay lay lay lay lay maanaam ci la ñuy ne ah lii de te bu ko defee loolu moo tudd euh, euh, loolu li muy deret ji muy gis gësin la am na li ñuy wax avortement te moom mooy nga tey génnee ji xale bi mu judd loolu moom dafa xaraam léegi nag mu def ban niveau la yegg ci ñu mën a wax ne léegi rey na nit parce que ñaari masala yooyu duñ benn maanaam masala yi euh, génne na avorté na ak masala yi rey na nit du benn su fekkente ne moment boobu ba moment bii ñuy wax ni loolu ba tey maanaam dañ tuddee ne avorté na def na lu xaraam mais reyagul nit moment bi muy rey nit nag mooy biñ demee ba wol ci moom roox bi te moom mooy ñetteelu quarante jours bi bu weesoo te moom mooy téeméeri fan ak ñaar fukk bu ci tegee benn fan rey na nit ndax moment boobu day fekk wol nañu roox bi ci moom moo tax mu ne période boobu su ca tollee nag mu ne fa isa soo fekkente ne araada nam mën a bi ya ci mu dogal xalqahu mu matal xalqahu mbindam kaala dafay wax azakarul ndax góor la am wala bokkum saar jigéen la daanaa góor la wala jigéen shaqiyun ndax ku texe la am sa'idun wala ku texee di la allah loolu boobu moo tax al yenente bi ne borom bi subhaanahu wa ta'ala na ci ñeent a xalq maanaam mbind mi ah ak xuluq bi yi ak rizq wërsëg ndax ak e, li nga xamante ne moom mooy ak alajal mooy waxtu yi nga xamante ne moom mooy waxtu yi Eh, waxtu wax ndax nit ki ban bis lay dee wala kañ lay maanaam al umru mooy mooy mooy fan rek gudd fan maanaam loolu moom borom bi dogal na ko bu yàgg waaye fii moo tax mu ne famar risku lan mooy wërsëg bi wal ajalu ak lan mooy dëxalam bi dëxal gi nag ajal gi mooy délai bi ko may ndax baatu ajal day tii day firi ñaar day firi dëxal gi nga xamante ne moom lañ ko may mooy al ajalu musamma bi alquran di wax maanaam waxtu wi nga xam ne dañ koy tudd ne ah bis bii sangam bis sangam heure sangam date sangam jamono sangam ba ca bërëb sangam minute sangam seconde sangam tiers waa ji ci lañ naan ci lay dee loolu moom mooy loolu mooy limite bi délai bi lañ koy wax tamit fekk dañ koy dañ koy tuddee ajal bi tekki maanaam jamono maanaam mooy diiru dundam naka lay doon diiru dund gi alaakulli xaalis ñaar yëpp dañuy lëkkaloo ndax. bu fekkente ne euh, xam nañ bis bi mu génnee àdduna rek bu leere li ci def yépp bu ñuy xam maanaam ñaata lay dund ñaata fan lay dund ak ñu xam ban lay dee benn la maanaam jëm bas ala bi la amul amul lu leen wutale euh, léegi lii kon dañ ciy xamee ne nit ki day war a gëm ndogalu yàlla ndax ndogalu yàlla ndegete ndekete euh, day takkoog nit ki daa iman parce que nit ki nii la mel bindam nii la ndax góor la wala jigéen la yàlla bind na ko fekk boobu mu ngi ci biiru ndeyam maanaam te loolu ñëw ci ne jiitu na loolu waaye li bëgg a wax mooy malaaka bi sax moom dana xam loolu fekk mi ngi ci biiru ndeyam euh, malaaka bi dana xam ne waa jii day texe wala du texe maanaam day dem safara wala day dem àjjana moo tax mu ne shaqiyun am sa'id loolu moom moo tax borom bi subhaanahu wa ta'ala yonent bi bopp sallallahu alayhi wasallam nee na ash-shaqiyyu man shaqiya fi batni ummi wa as-sa'idu man sa'ida fi batni ummi ki texee di ki texee man man as-sa'idu la tàmbale man sa'ida wa huwa fi batni ummihi wa shaqiyyu man shaqiya wa huwa fi batni ummihi mooy ki texee fekk mu ngi ci biiru ndeyam ki texee di mooy ki texee di fekk mi ngi ci biiru ndeyam maanaam yeneen yi ñu def ci biir dund bi nii yooyu yëpp compté wul li compté mooy lan la dogaloon ni yow loolu ngay doon fekk boobu yaa ngi ci biir ndey après li ci digg bi ndax yaa ngi évoluer ci yoon bu baax wala ci yoon bu bon et ci lan ngay mujj ba nga xamante ne mooy lii déterminant et que après loolu mooy waral ne ñu ne waa ji texe na wala texe dina looloo am solo loolu nag ku ko xam day daal di am day daal di mën a xam ne mbir yi gën garaaw gën na garaaw fuuf li nga xamante ne noonu la ko ñu yëg di ñi di jàppe et que ndogalu yàlla borom na wa ta'ala jiitu na bépp xeetu pexe ak bépp xeetu soppandiku beneen bi ci def mooy dañ ci xamee ne euh, te loolu moom mooy malaaka bi moo koy xam moment boobu sinon yàlla xam nga ko xam moom ak dogal gam ko dogal ak nam gam ko namm loolu moom jiitu na loolu azal la loolu moom azal la bind ba mu ko bind ci lawhul mahfuz loolu cinquante mille ans la laataa muy bind asamaan si ak suuf si comme ni ko hadith bi wax amma li nga xamante ne moom mooy ni mu ko euh, euh, ni ni ñu koy bindee masalan naan naan masalan laylatul qadr ci la dogal yi wàcc ak yooyu loolu xam ngeen ni interface kese la xam ngeen loolu parce que su fekkoon tene euh, su fekkoonte ne maanaam dogal googu loolu mu limité rek mooy dogaloon at gi at bi lii moo ci xew en détail loolu rek lay tekki waaye dogal loolu naroon a xew moom xewoon na bu yàlla dogaloon na ko mais bu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg loolu yëpp maanaam loolu day wane ni euh, mbir mi gën naa yaatu fuuf loolu moo tax ku nekk war a def attention jël boppam jox ko boromam subhaanahu wa taala kese rek dong te dellu ci yàlla te mu am len maanaam amul leneen lu ñu bàyyi xel lu dul ne yàlla rek a fi nekk moom mooy def mooy dindi te nga wërsëg te it loolu tamit day tax ne ñuy wut wutin wu rafet te xam ne wutin wu ñaaw dara jaru ndax defarul dara ndax borom subhaanahu wa dogaloon na la ngay am ba yaa ko amee lu ñaaw rek comme li daloon Seydina Ali ak waaja karramallahu wajhahu nga xamante ne dafa jël euh, ab dërëm ne nañ ko jox waa di ñëw waa ji ñëw sàcc ko dem yàlla dogaloon na ne naroon na koo am waaye nu ñaaw walla nu rafet rek pourtant su toogoon su ñëwoon dañ ko ko jox waaye waa ji daa ñëw sàcc <laughs> dégg nga kon dégg euh, nga fay bu boobaa fayuk ta bu ñu bind loolu yëpp fii batni ummihi fii batni ci biir ci biir ummihi ndeyam allah laa ilaha kon loolu euh, kon dinañ gis ne kon ndekete kon nifaas ci tënk nifaas à part de quarantième jours jëm kaw ci lañ ko ci ci lay saxe ci la deretu jorngeel di saxe am maa nag jorngeel li euh, saxfura deretu gësin li ko wuutaleeg ak deretu mbërëg euh, ci ay atte mooy ne moom kenn du ko compter ci edda masalan te mbërëg dañ koy compter ci edda euh, moom du saxal ak maanaam tey buñ doon compter ne nit edda euh, yow day am nga nangami fan maanaam xam nga edda tey par exemple jigéen ji bu gisoon ay ay ay buñ ko fasee fekk mi ngi ci biir maam dafa jur doom daa jur doom ñu xam ne ab doom ji juddu na mu commencé gis gësina kii euh, gësinam ñu fase diire idda bi diire euh, gësin gi kenn du ko boole ci idda bi dañuy bàyyi ba affaire bi jeex ba mbërig yi tàmbali loolu la ñuy boole ci idda bi maanaam loolu lañ ci jublu maanaam kenn du ko compter waale du am effet beneen bi ci def moom mooy ne gësin day waral euh, du du du du du moom moom duñ ci xamee ak ne maanaam du màndargay euh, bulu bulu maanaam mooy gént ma mat mat ne ne na ndax ni ñuy xamee majeur mooy mbërëg wala boog ëmb maanaam ba mu ëmbee <laughs> ci lañ xam ne majeur na beneen bi ci def moom mooy du compter euh, moom du compter suñuy calculer ci bi maanaam tey nit jigéen ji bu waroon a woor juróom xam nga bu waroon a woor def kafaar soixante jours yu tegaloo gësin gi du tax maanaam day dagg gësin gi day dagg day dagg mbir mi alors que mbërëg mi du ko dagg maanaam jigéen ji bu defee lu mu waroon a woore soixante jours mu tàmbali ko bu commencé gis gësin maanaam gësin euh, gi dafa ngay dagg day dagg soixante jours yi ce qui fait que daa war a reprendre après à zéro bu ñu soixante yu tegaloo alors que bu dee mbërëg da du ko dagg c'est-à-dire que mbërëg moment yi muy gis mbërëg lay arrêté rek su paree mu daal di yeggale xadis ah, bi imam al-Bukhari dina ko indiwaat xadis numéro trois mille trois cent trente-trois ak xadis numéro six mille cinq cent quatre-vingt-quinze imam Muslim indi na ko xadis numéro deux mille quatre cent deux mille six cent quarante-six imam Ahmad indi ko xadis numéro douze mille cent cinquante-sept ak douze mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf xadis bi muttafaqun alayhi la imam Bukhari imam Muslim rahmatullahi alayhi ma ñoom ñoo dëppoo solo ko waaye lan Euh, ci waa kutubu sitta ñoom ñaar rek solo maanaam waa ashaabu sunan solo indiwul xadiis bi rahmatullahi ala al mu ne baabu kayfa tuhillu al-haa'idu bil hajji wal umra mu ne baabu buntu kayfa ana naka tuhillu moom lay euh, wuyoo maanaam waxee ci kaw ki nga xamante ne moom mooy al-haa'idu aji gis kii gis mbërëg bil hajji ci aj wal umrati ak umra maanaam moom mooy li muy leeral fii imam al-Bukhari rahimahullahu taala moom mooy kii ak ak di umra ci jigéen te mu gis mbërëg moom mën na koo def dagan na ah, ana naka nag lay ah, ah, dégg nga maanaam naka ne loolu dagan na mën naa nekk ak naka lañ koy defee ak ban jamono la koy def loolu moom mooy li nga xamante ne moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala di indi mu indiwaat xadis bi nga xamante ne moom lañ gisoon léegi mooy xadis sayyidat Aisha bi radiyallahu ta'ala anha wa ardaha wa ja'ala ala ali al-firdaws maswa wa mu ne qaala bi isnad muttasil fi awwal kitab ila haddathana Yahya ibn Yahya ibn Abdullah ibn Bukayr mu eh, moom mooy Abdullahi koo dàkk dañ koy askanale maamam Yahya ibn Bukayr al-Qurashi al-Makhzumi rahimahullahu ta'ala moom moom waa waa Misra la Euh, comme niñ ko waxe woon moom moo jëlloo kër ak imam Layth ibn Sa'd imam bu mag boobu rahimahullahu taala mi ngi ganee adduna cent cinquante-cinquième année ginnaaw gàddaa yonent bi sallallahu alayhi ëpp moom mi ngi solo hadith ci imam al-Layth ibn Sa'd taala ngir te moom mooy mu solo imam bu mag boobu Euh, Yahya ibn Bukayr rahimahullahu taala moom imam al-Bukhari moo solo ci moom directement cent soixante-dix-huit hadith la solo ci moom moom euh, rek nag moo solo moom directement imam Muslim solo na ci moom ñaari hadith waaye dafa am intermédiaire imam Ibn Maaja tam solo na ci moom ñetti hadith waaye dafa am intermédiaire imam at-Tirmidhi da ko tudd rek maanaam suñu naan baab nangam yooyu ci la ko tudd imam al-Bukhari ko dañuy gis ne daanaka mën nañ ni ci euh, xaw tuuti mu wéetoo ko xaw tuuti mu wéetoo ko rahimahullahu taala amma imam euh, Abul Harith al-Layth ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Fahmi rahimahullahu taala mooy imam bu mag boobu waa Misra boobu nga xam ne imam euh, Shafi'i rëccu na lu bare bare bare lu tax ah? waaw lu tax gisu ko dëgg dëgg nag waaw moom ñu ngi gën a adduna comme imam Malik quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa adduna cent soixante-quinzième année bi ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi ah, mu ne an Uqayl moom tamit waxoon nañ le ne eh, Uqayl ci afraad ci kii la bokk ah, asmaul mufrada yi la maanaam moom rek moo tudd Uqayl mooy Uqayl ibn Khalid ibn Aqil al moom maamam Aqil la ñoo bokk niñ leen di binde waaye bokk niñ leen di maafe dégg nga al ayli rahimahullahu taala daangatal moom abu xaalid al qurashi rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna cent quarante-quatrième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, moom bokk na ci ñi gën a dëgër ci bu ñu soloo ci imam az-Zuhri mu ne an ibn Shihab mooy imam ibn Shihab Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri rahimahullahu taala waxoon nañ la ne Shihab du maamam bi maanaam ñeenteelu maamam la dégg nga ah, moom Abu Bakar mooy daakantalam mi ngi gane àdduna cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dégg nga imam Az-Zuhri moom mooy imam bi nga xamante ne moo doon fuqaha as-sab'a yi nekk xaafiz imam bu mag bokk ci xufaas yu mag yi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a di sëriñ ci imaamu Maalik imaamu da ko fonkoon màggal ko lool waaw mu ne an Urwata mooy ibnu Zubayr ibnu Awaam gisoon nañ ko an Aysata mooy ummul mu'miniin radiyallahu ta'ala anha càllale gi baamu na bi bii mooy ñetteelu yoon buñ koy gis càllale gi jëm càllale gi baamu na ci Sahih bi vingt-six fois waaye amma bii moom mooy ñetteelu yoon biñ koy gis gisoon nañ ko ci xadis numéro trois jëm ci xadis càllale gii la mooy bi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam demee sigaaru xiraa nangam jëmmi càllale ji naga noonu gisoon nañ ko hadith numéro cent quarante six kon tam gisoon nañ ko bii nag moom mooy kon hadith numéro trois cent dix-neuf bii mooy ñetteelu yoon ñu gis ñu gis ko voilà comme imam Musaddad bi ñu romboon sànq bi biñ ko gis noonu moom moo nekkoon euh, dix-huitième fois ñu gis ko ndax ci kitaabul xayda bi bii mooy ñetteelu yoon bi ci kitaab ba ba kitaabul ghusl gisoon nañ ko mooy fukkeelu yoon bi ak juróom buñ ko mujjee gis ci kitaabul ghusl mu mooy quinzième fois bi voilà dégg nga mu ne kon an Urwa kon mu ne an Aisha radiyallahu ta'ala anha annaha qalat maanaam parce que càllale gi dafay dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa particulier quoi dégg nga mu ne qaal nee na xaraj naa génn nañ mun naa qaala nee na xaraj naa génn nañ ma annabi ànd ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam fi hajjatul wadaa ci aju aju aju tàggooga nee na fa min na am na ci ñun man koo xam ñoo xamante ne ahalla dañoo yëkkati seen kàttu maanaam wuy woot maanaam ne labbayka bi umratin ci umra wa min na am ñoo xam ne man ñoo xam ne dañoo ahalla dañoo talbiya yëkkati seen kàddu wuyu borom bi subhaanahu wa taala waaye bi hajjin ci aj fa qadim naa ñu jublu bi makka maanaam nag makka fa <coughs> mu wax rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi man képp koo xam ne ahrama dangaa armal bi umratin ci umra walam yuhdi te indiwoo hadiyu ah fal yuhlil na daal di tekki ak armal bi na dindi armal bi wa man axrama képp ko armal nag bi umratin ànd ak amra wa um ci umra wa ahda waaye mu joxe mu indaale addiyu ah fala yu xillu bu mu bu mu dindeeku ci armal bi maanaam mooy xarmal mooy état de sacralité bi nit ki di nekk jamono jooju sangu ba pare kii am yu bari yoo xam ne da koy xaraamal boppam et comme nit ki buy julli rek maanaam ni muy kàbbaree nga xam ne yu bari léegi da koy xaraamal boppam et cetera euh, fiiree ko ci lool nag moom mooy moom moom lay wax noonu dégg nga mu ne xattaa mbete yoxil la maanaam mu daal di fireeku ci armal googu bi naxari xaddi yi ci lot gi muy lot xaddi yoom euh, ñaare baatu lot nag buñ koy jëfandikoo gëléem la dégg nga baatu lot ñaare buñ koy wax gëléem la waaye mu waman képp koo xam ne nag ahal la dafa dafay dafa dafa dafa defoon ah, dafa yëkkati woon kàddoom maanaam ngir wuyu borom subhaanahu wa ta'aala ne labbayka bi hajjin ci aj ah yuti mën a matal xaj xajjahu ah, ajam maanaam képp ku koo xamante ne umra moo la moom nga doon def nga indaale sa hadiyu nga yeggale sa hadiyu sa umra maanaam lii dañ ci xamee ne ñu yenn ci sallallahu alayhi wasallam ñoom àndaloon ñëpp juguñu woon rek pour aji am na ñoo xam ne dañoo jugoon ngir umra tamit waa te yeneen bi sallallahu alayhi umra woon na beneen yoon am na beneen umra bu mu defoon ci l'islam mooy umratul qada moom la umratul qada mooy juróom-ñaareelu at bi ginnaaw gàddaay yeneen bi mooy ginnaaw sulhul Hudaybiya ci at ba nga xamante ne ci lañ woon a dugg Kaaba la ah at ba ca ci lañ ñëw umra moom mooy moom la ñu tuddee umratul qada maanaam umra ak euh, la ñu yéene woon moom lañu ñu fay euh, waaye. Euh, euh, euh, am na ñoo xam ne dañu ñëwoon pour umra am ñoo xam ne dañoo ñëwoon pour aj waaye kenn ku ci nekk am na lu mu def yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bàyyi la ci biir xaalaat dégg nga ci maanaam kon dañ ciy xamee ne tamit nekk xiraan boo koy def wala tamattu faw nga yóbbaale hadiyu faw nga yóbbaale hadiyu dégg nga mu ne xaalat ci la waxee ne fa xittu nag léegi nag ma daal di gis mbërëg nag falam azal te dañu ma xaa idan di aji gis mbërëg ka kaana mu nekk yow mu arafa bisub arafa am ci juróom-ñeenteelu fan ba ba ba juróom-ñeenteelu fan ci at bi maa ngi maa ngi maa ngi nekk ci ci ci sama sama mbërëg gi rek walam uhlil te defuma muy bi bi mi yenent bi sallallahu alayhi xam nga lii yéeme mooy lii bu dalul woon sayyidat Aisha radiyallahu anha jigéen ñi bu leen lii dalee duñu xam lu ñu def maanaam yàlla dafa def at benn at bi yeneen bi def benn sallallahu alayhi benn bu àndoon soxna yi lii dal sayyidat Aisha radiyallahu anha ay bu ko dalul woon alal mooy nekk at loolu kéemtaanu borom bi la loolu tamit day wone dëgg-dëgg barke bu mag bi sayyidat Aisha radiyallahu anha comme li sayyidina Usayd ibn Hudayr waxoon radiyallahu anha maa haadihi bi awwali barakatikum yaa ala Abubakar lii day du seen baraka bu njëkk yéen waa kër Abubakar radiyallahu anhu mooy bi aaya tiim wàccee waaw waaye lii day du barkeem bu njëkk ci barkeem yu bari yi la radiyallahu anha tiim tollu jigéen ñëpp war nañ koo gërëm ñaanal ko ngir ne bu dul woon moom àtte yi duñ ko xam te lu te te te dana nekk lu faddu ba yawmal qiyaamati radiyallahu anha wa ardaaha dégg nga mu ne kon euh, kon ba bis booba am wala uhlil te dafa guma woon sama euh, euh, maanaam talbiya boobu maanaam illaa lu dul bi umratin maanaam ba te yéene gumu umra rek laa nekkoon di def fa amaraani fa amaraani ci la ma digalee maanaam ci la ñu xamee ne yenn saa salaam kon moom daf ni ko woon ñoom bi ñuy jóg jóge moom bi ñuy jóge Makka at lañ yéene woon waaye bañ yeggee fee moom dañ koo firiloo at ji mu def umra ngir yóbbu indiwalewul woon hadiyu bi maanaam lii moom da gis ne lënt lënt yëpp day daal yëkkati euh, <laughs> après da ngay gis borom xam-xam yi après ni ñuy Euh, mbir mi nim leen di jaaxale dëgg la c'est parce tamit al-Qasim euh, muy al-Qasim ibnu Muhammad ibnu Abu Bakr moom dafa ne aj la yeen sayyidat Aisha def radiyallahu anha sayyidat Urwa ibnu mu ne umra la def maanaam nga gis ne <laughs> wuute googu tamit bokk na ci li leen ci mbir mi waaye bu ñu xoolee teqantal gii ci riwaayaat yi mooy wane maanaam différence yi mu ne kon nag fa amara nii mu digal ma bi sallallahu alayhi wa sallam an anquda ci ma daa di firi la sama sama sama bopp wa am tashita te ma daa di peñewu wa uhilla te ma daa nag daa di tàmbalee sama talbiya nag di xajjin ci ak kon léegi xam na wa atruka te ma bàyyi al umrata umra kon xam na ni kon nii lañu war a doxale jigéen julii dal nii lay doxale bu yegsee waroon a aji ñëw gis ay mbërëgam day bàyyi aj daal di def tamattu daal di duggu dem def umra waaye mboolem li ki nga xamante ne maanaam comme que mënagul a def li waa ñi aj wala boog war a def wala boog su ko neexee mu def ko waaye su ko defee lenn moom mooy nekk sart bi mooy day def mboolem li ñuy aj def ba mu def tawaab kaaba gi ba su noppee ci lay doog a dem tawaaf kaaba gi su noppee ci lay doog dem tawaaf kaaba yi daan ñëw nag ci masala yi bu jëfandikoo garab buy tere euh, deret di tuuru mbërëg am man deret di koy tere gis mbërëg dégg nga nee na moom fa nee na ba mu defee loolu nee na euh, wala boog beneen cas de figure bi gën nag mooy bii sayyidat Aisha def radiyallahu mooy mu bàyyi at dem ne day def umra waaye day xaar ba li nga xamante ne moom mooy Euh, voilà lépp jàll le voilà doo période bi ah dégg après ginnaaw gi rek mu daal di wëlbatiku defaat ajam maanaam bisub arafa la yéene aj bi maanaam bu boobaa day daal di firi gis nga day firi um umra yi kese gi daal di duggaat ci aj gi ndax bisub arafa bu la xasee ba rëcc ajatoo comme li hadith bi wax alxajju arafa voilà bu boobaa mën naa taxaw Arafat ak mbërëgam loolu amul problème dégg nga kon mu ne moo tax foofa ba mu amee ci jouru Arafat gi mu ne wa uhil la ma daa di gis nga ma daa di tàmbale nag maanaam léegi nag daa di yéene talbiya bi xajjin ci aj nag wa atruka ma bàyyi al umra ta umra gi mais di bàyyi umra dem ci aj gi nee na fa faaltu ma daal di def zalika loola xatta xadaytu mbete ma daal di pare noppi ci xajji sama aj euh, ngir nag mën a defaat mottale umra gi ndax umra day am tawaaf umra faaw moom tawaaf kaaba gi ak dox safa ak marwa te ngir mën leen a boole looloo tax mooy mu nekk tamattu looloo tax muy nekk tamattu sinon ifraat rek lay mën a doon mais problème bi fi muy nekkee mooy comme yéenewu ko woon laa tax muy dugg looloo tax du mën a moo tax tamatoo la mën a def moo tax leeral na ko ci yeneen riwaaye fële yéen wees mooy tamattaatu ah. dégg nga mu ne kon ba mu noppee faj ajam ga ba pare fa baaxa ci la yabal ma ay ànd ak man Abdurrahman ibn Abubakar radiyallahu ta'ala anhu wa amarani mu digal ma an a ci ma ma ma ma ma umra makaana umra fi bërëb yi nga xam ne mooy sama bërëbu umra min at-Tan'im ca at-Tan'im laa tàmbale yéene googa ma daal di dox dox dox dox dox def def def def def ndax umra amul bërëb amul amul heure amul heure mën nga koo def saa yu la neexee ci at bi waaye soo ko defee ci ñetti weer yi nga xam ne ñooy ashhurul hurum mooy diggante kori weeru kori buñ ko see ba ko maanaam buñ korite ba keroog at bi di jeex maanaam boo ko defee ci diggante boobu umra boo bëggee def aj faaw nga génn ba ci miqat bi nga doog a euh, armal foofa doog a dugg ci waat loolu soo ko deful tamattu ngay def maanaam mooy da ngay def ci biir waaye faaw nga def hajj bi faaw nga rendi tabaski maanaam ñoom loolu la ñuy tudd ñoom seenu tabaski ñoom Euh, amma masala yi jigéen ji nga xamante ne dafa am problème bi moom naka lay def loolu ci lañ war a dugg nii maanaam mooy euh, boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim euh, ni ñu gisee jigéen ji nga xamante ne moom mooy kii gis bërëgëm jamono ji mu ja ja ja maanaam ki nga xamante ne dafa dafa dafa naan masalan lu mu gis maanaam ngir mën a gis mbërëgam loolu ñaare duñ ko xaraamaluñ ko ba mu def ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, Maliki rahmatullah alayhim ñoom dañ koo nit ki di ko jëfandikoo waaye amaa Hanafi yi Maliki ak Hanabila rahmatullah amaa Hanafi yi ak Shafi'i yi ñoom xaraamaluñ ko ñoom ñoom gisuñu ci benn problème sax d'ailleurs te bu ñu xoolee li tax Hanaf Maliki yi ak Hanabila yi sit ko loolu tamit dañ koy retrouver war rek ci Hanaf ci ci ñi ci def Hanafi ak Shafi'i lu tax mooy lor bi dañ bu dee amul dara lu koy lor maanaam mooy effet secondaire yi ci xam ngeen di pilule yi ñaare day am faral di faral di am ay effet secondaire daanaka mën nañoo wax ne kon mbir mi xaw na nuru sax ijma xeetu xilaafu lafzi la rek waaw léegi euh, ki nga xamante ne moom mooy ma maanaam mooy euh, waaye nag fi ñu wuutee dëgg dëgg dëgg dëgg mooy deret ji nga xamante ne mooy nag su fekkente ne dafa naan luy tax bërëg bi ñëw maanaam wuute gi nekkul sax réellement euh, ci dagan gee wala déet waaye tey bu fekkente ne wuute nañ bi mooy su fekkente ne dañoo dafa naan lu tere gi ñëw est-ce que bu demee ba retardé bu de maanaam période boobu période bu mbërëg la waaw wala déet bu boobaa dañu gis ne période boobu dootu nekk ci mbërëg lu tax ngir mbir mi dañ koo acc ci lat ci gis deret ji waaw wala déet amma su fekkente ne dafa naan luy tax mbërëg gi ñëw bu boobaa foofu la problème nekke fuqaha maliki rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne li mu gis du mbërëg ñi ci def nag dañoo jàpp ne li mu gis mbërëg la mooy xanafiye safiye xanaa bi lay rahmatullah mais Maliki yi rahmatullah ñoom dañ ne ah ah yow lii nga gis moom tuddul mbëri moo tax da ngay julli da woor waaye nag dañ naan ngir sàmm parce que peut-être que mën naa nekk ne mbërëg la bu boobaa sa jëkkër du la jege jamono jooju ba noppi da ngay fay koor bi te doo fay julli gi ngir sàmm maanaam mooy bu fu la fekkee ci weeru koor nga naan loo xam ne day tax mbërëg ñëw amma bu fekkee da nga koo naan ngir mën a rëcc ci woor loolu moom dafa xaram <laughs> voilà <laughs> non loolu moom dafa xaram te du la teree woor moo tax fuqaha Maliki rahmatullah ñoom ala kulli haal dañ naa la bu la fekkee ci weeru koor da ngay woor day nekk farata ci su la fekkee ci ay koor yoo war a yoo war a maanaam def mu yoo tegale da ngay da ngay woor yooyu boo pare soo pare da nga leen maanaam da ngay fayaat jour yi nga xamante ne moom nga moo moom mooy mooy jour yi deret jooju doon ñëw da koy fayaat ci koor waaye pas ci julli lu tax pas ci julli parce que bu fekkente ne mbërëg la de toute façon julli gi wàcc na la bu fekkente ne du mbërëg julli woon nga ko waaye sa boroom kër kay moom moom mooy euh, am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 radiyallahu anha mooy dama xawoon ci ci ñuy waxee naan moom yow kii mooy mooy mooy duuti sama Hisham moo ko ci waaw waaw. waaw yu hadiyu waaw wóorul saraxewul maanaam lool mhm. mhm. non du addi yu boobu xam nga ki nga xamante ne dafa am yu mu manqué ay manquement ci ay haddi yu ci ay wala yu mel noonu mm. kooku bu dafa am dafa war a def dafa war a def yu dafa war a rendi wala boo mu woor wala mu sarax loolu mooy ci am manquement yoo xamante ne yu mu def te waru ko woon a def ci biir at bi ah mooy kafaara yi kafaara yooyu lay wax ne moom defu ko loolu nag bokkut ak haddi bi nga xamante ne ki nga xam ne moom mooy ci def tamatoo daf ko war a def wallahu surtout la mu mat lii ko kon mu nees nañ ko fase ci biir gëstu waaw maanaam gësin du tere fase hmm. euh, contrairement ak mbërëg mbërëg day tere ñu fase ko allahu taala alam waaw après sànq tamit da nga doon hmm. euh, dafa ngir matal kii bi mooy mooy euh, umra bi ñu dafa maanaam umra mu jëli bu mu dafa dem mu fay umra en fait umra bi da koo da ko moom li mu def hmm. mooy pour résumer dañoo jóge Madina ñëw mag biñ fay jóge moom at la jublu woon ni lay def waaye bañ yeggee ci Sarif foofu la feebar foofu la gisin bërëgam mu jooy ñoo koy fàttali yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko way xaki anafisti inna zalika shay'un katabahu llahu ala banati adam if'ali maa yaf'alu hajj ghayra annaka la tukhlifi bil bayt ah, eh, way lu la dal mbaadu da ngaa gis mbërëg ah loolu da dara yàlla mbir la bu mu teg rek ci doomi maam aadama yu jigéen defal mboolem li ñuy aj di def sauf que yow doo tawaaf kaaba gi maanaam loolu mooy origine mbir mi mooy ne dañoo waroon a aji waaye foofu ñu campé woon ci sarif ci la waxee ne gis mooy mooy version hadith bi ñu mujjee gis ne képp koo xamante ne da ngaa ñëwoon parce que léegi saxaaba yi dañoo wute woon am ñoo xam ne dañoo ñëwoon pour umra am ñoo xam ne dañoo ñëwoon pour aj yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne képp koo xamante ne danga nga ñëwoon pour umra pour umra na nga te te nga am hadiyu mën ngaa continuer sa umra képp ku ñëw nag pour umra pour pour pour pour pour pour pour umra te indaale woo sa hadiyu na nga firi sa umra te nga def ko ab aj man nii budul woon li ma sóob li ma indi sama hadiyu kon umra bi ma nar def dama koy firi def ko ab aj maanaam du ma ma def xiraan moom moo tax xiraan la def moo tax borom moom di wute ndax xiraan moo gën wala ifraad wala tamattu day gis ne euh, saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom daan ñoom ñëpp tamattu la leen digal moo tax lu bari jàpp ne tamattu moo gën ngir ne yonent bi moom ci boppam sallallahu alayhi wasallam euh, même bu dee xiraan la def li mu def nuroon ak tamattu tamit te ñoom la digal ne bu dul woon lii lii lay def. buggoon naa def tamattu maanaam moom li mu yéene woon mooy loolu mais sauf que indaale na addu yu ba pare bu doon nag ci biir la dafa dugg ba ci biir doo nga am addu yu foofu la ko amee kon tamattu lay def moo tax ñu bari jàpp ne tamattu moo gën am ñu jàpp ne déedéet xiraan moo gën ngir ne yeneen bi sallallahu alayhi moom la def ku mel ne imam Shafi'i rahimahullah jàpp ne ifraat moo gën mooy dugg rek ngir aj te aj bi. yeneen bi sallallahu alayhi dafa ne képp ku koo xam te ne aji rek kala taxoon a jóg mën ngaa dugg dem aji ci bul def dara ci yii demal rek nga dem aji ci daal di dugg dem bi ñu demee ba ca biir séeréer Aisha moom radiyallahu gisoon mbërëg léegi bañ demee ba jouru Arafat te Arafat maanaam moom am na lu ci umra lu mënagul a def mën naa def Safa ak Marwa mën naa def leneen leneen mais mënagul a def tawaf ba léegi mën a ta tawaf te comme que ñi ci defe gi at yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne ko léegi sa umra bi ngay dindi nga daal di yéene ak mu daal di def mu daal di yéene dugg ci ak muy tamattu parce que après umra bi da koy fay moo mais ak gi li tax ak gi ah da koy wat mais après da dana ko def parce que dana am temps parce que feek feek ñibbeegul mën naa toog Makka def def ajab te ñu ngi ci weeru ak bi du du gis mbërëg perdu bi sinon day daal di dugg ci istihada te istihada du tere nga mën a def sa sa waaw voilà dafa dafa dafa loolu la loolu la def maanaam loolu la def non dafa firi umra gi mais comme que umra tamit boo ko xasee ba tàmbali foofu nga defaat nga fay ko foofu nga fay ko comme moo tax alquran wa atimul hajja wal umrata lillah te loolu borom xam yi loolu bokk na ci dëppoo ci ne boo ko xasee ba tàmbali mënatoo koo yàq noonu fokk même boo ko firee faaw nga fa yàq ko non non foofu la ko ute waaw tamattu la def wax naa la ko loolu kay laa la wax xadiis bi tam wax na ko tamattu la def voilà léegi après dafa aj parce que jour Arafat bu yéenewul woon aj moment boobu def mantane du du aj da koy rëcc parce que aj sans Arafa mantane moo tax mu daal firi mbir mi daal di yéene ak daal ci la ci la peñe woo sangu sangaayal farata et cetera moo tax jumhur ne peñewu boobu ak sangu farata gi ngir ak ji la woon waaye fuqaha maliki rahmatullah ñoom dañ ne déedéet ngir waajal bërëb gi la maanaam pour bu setee rek mën a sangu parce que de toute façon sangaayal farata gi liñ koy doyee mooy pour mën a tawaaf kaaba gi doyewuñ ko ngir jëmmi ak gi foofu lañu wuti ci ci niñ wut ni ñu tap ni ñu interpréter mbir voilà dem ba ca mu bëgg boole ci ak voilà xiraan moom mooy bi muy jógee dëkkam wala boog laata muy dugg ci miiqaat bi ci la euh, yéenee ne dafay aj umra boole ñaari te loolu la yenn saa saa wax labbayka umratan wa hajj miiqaat bi mais day umra aj ñaar yëpp lay boole defandoo day am hadiyu waaw ok da koy am waaw voilà ba mu waal ba mu avant tawaaf boobu balaa muy dem balaa muy ñibbi ci la koy def yéene waale ci tawaaful wadaa waaw voilà da koo fayaat waaw daf koo fay li gën nag mooy nga def nga def yu wuute maanaam ngir umra bi mën a taxaw taxawaayu boppam ak bi taxaw taxawaayu boppam de toute façon tawaaf kaaba gi jafewul wër juróom-ñaari yoon kese la def ah mën na bañ génn ba ci bi non non looloo tax muy def hadiyu bi wallahu alam en fait euh, li mu gën a nuru mooy ne te ngir bi ci boppam la ihram bi amaan na loolu moo dëgër mu amaan na lool moo gën a dëgër insha allah maanaam loolu du sax parce que ak ci boppam dafa am sacralité bu mu laaj comme ni nga xamante ne nit ki noonu lay jullee daal mu laaj mu jàpp wala ni nga xamante ne voilà noonu tamit lay di war a demee aji ji parce que xam nga comme julli jaamu yàlla yëpp dañoo daje ci biir te bokk na ci li ci mooy ak ak dafa nekk ci biir julli tamit mooy moo tax nit ki buy julli muy jublu xibla bi par exemple muy kaaba gi ba pare nekk ci moment boo xam ne day kàbbar bu xësee ba kàbbar dootul changer dootul soppeeku maanaam bu xësee ba kàbbar allahu akbar mooy taxrim tak comme li alko li yent bi sallallahu alayhi wasallam takbiruha taxrim tahliluha taslim maanaam kàbbaram mooy armal bi sëlmal bi moom mooy sëlmal bi moom mooy mooy mooy mooy gi mu firéeku ci ci mooy taxlil gi mooy fireeku ñu fireeku ci xarmal gi te da ngay dañ koy jàpp loolaataa loola maanaam boo xoolee analogie boobu di nga gis ne nuroo woon na ne maanaam sangaay gi pour aj bi la ci jëmmi bopp waaye du rek ngir tawax taab wallahu ta'ala ala loolu wax nañ ko waxaat waxaat ko en fait Anas ibn Malik radiyallahu anhu saxaaba la imam Malik moom moo tudd papam moo tudd Anas moom papam tudd Malik moom papam tudd Abu Amir kooku mooy saxaaba imam Malik il est né quatre-vingt-quatorze wala quatre-vingt-treize ci li gën a sol ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu foofu la gën a àdduna Seydina Anas radiyallahu anhu année boobu ci année boobu ci la génn àdduna ci li gën a sori maanaam ci li gën a waaw maanaam imam Malik ci li gën a jege quatre-vingt-treize ci la génn àdduna maanaam kenn waxul ne imam Malik gane na quatre-vingt-douze ans ah, année boobu nga xamante ne moom mooy première année wu égir nag imam Seydina Anas mu ngi ko fekk mu am dix ans kon génn àddunaam cent ans la wala cent trois ans mooy quatre-vingt-dix wala quatre-vingt-treize ans imaamu Malik mi ngi génn àdduna mi ngi génne àdduna année boobu quatre-vingt-treize ans moo tax imaamu Malik taabii taabii la moom gisul ab saxaaba ci li gën a wér radiyallahu anhu mooy moom moo tudd Anas ibn Malik bokkut ak Anas ibn Malik cinq lañ ki ci gën a siiw mooy saxaaba bi radiyallahu anhu keneen ki am na Anas ibn Malik mooy papa imam Malik am na ñeneen waaye du papa imam Malik abadan loolu moom ba pare na Anas ibn Malik radiyallahu anhu sahaaba bi Basra la dëkk Basra fa la génne àdduna fa la dëkkoon imaam Malik Madina la ne donc duñu benn moom moom Anas ibn Malik maami maam maami maami papay imaam Malik la bokkal génération